بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara di am mbégte lool ci teew ci barab bi nga xam ne ci la bokk noonu ko sëriñ Xalil waxe di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ñooy kilifay barab bi waaye di nuyu it kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay jataay bi te di ci ràññee sëriñ Ahmadul Badawi mi ñu wax sànq taaral jataay bi lool di ko ndokkeel ci teewaay bi di mbokk ndokkeel mbokk yi nga xam ne ñoo am xalaat bu rafetu profité ci occasion yu mel nii di fàttali nit ñi li sosoon barab yi barab bii ak yi mel ne moom yépp diine aku njub moo ko sosoon kon suñu ci buutee bernde yu mel nii muy xam-xam di ci bernde doomi soxna yi mel na ni delloon nañ mbir ma ci cosaan li nga xam ne moo ko lal di ñaan borom bi subhanahu wa mu defal leen ci ndam liñ ci yootu lépp ci bëgg diine tasaaroo ak njub ak ngërëmul Serigne tubaa yàlla nañu ci yàlla jotale loolu lépp li ñu sàpp woon ci nun nag ngeen ñu wax waxtaan ci mooy loolu Serigne Khalil wax léegi ay tënk ay gàllam yoo xam ne man naa digganteem ak fi mu bëgg a jëm wala boog gaawaay bi mu laaj ak bi mu soxla ñu bëgg cee wax insha allahu taala incha allahu taala ci ñeenti tomb lañ ko bëgg a tënk tomb bu njëkk bi mooy xamle lan mooy yoon wi al bu ñu ko waxee mooy lan xëy na dana nuru lu yéeme di xamle yoon wi waaye jàpp naa ne lu mat a xamle la incha allah danañ jungi lu tax suñ ko xamlee ci lay leere ndax am na ay gàllankoor ay téq wala amu ko su boobaa it danañ jéem a wax ci téq yooyu séddale ko ñaari xaaj mooy am na yoo xam ne gàllankoori biir la ci biir yoon wi la nekk ma di ko gàllankoor am ci yoo xam ne nag ci bitti yoon wi la nekk gàllankoor yooyu suñ ko xamee yi ci biir yi ci bitti ñu jéem a wax nag li ñu jàpp ne saafara la ci mën a taxaw jàmmarloo gàllankoor yooyu ba dox bi yoon wi war a dox mu mën koo dox kenn na ko boroom bëgge woon ba mën a egg fi war a egg fépp insha allahu taala ci li ñu am ci waxtu ñeenti tomb yooyu ci lañ bëgg a waxtaan tomb bu njëkk bi mooy xam la yoonu murit moom laa wax ne xëy na mën naa nuru lu yéeme lu toll na yoonu murit ni ñuy taxawe naan dañ koy xamle waaye jàpp naa ne lu ma ta xamle la tey li sama sukkandiwukaay ci loolu mooy ñu bari ci ñun ñii ak ñeneen mën nañoo doon sax ay kilifa boo leen taxawaloon neen waaw sëñ bi daa bëgg nga tënkal ma lan moo di murit jàpp naa ne duñ la wax lu leer kon nag mat naa xam ñu xam yoon wi lu mu ku mu leer ci sa bopp mu leer ku mu leerutoon nga xam ko ba bu ëllëgee soo gisee lu ci bokk nga xam ne ci la soo gisee lu ci bokkut nga xam ne bokku ci ndax nag am na luñ ci boole te bokku ci am na it lu ñu dëkkale feneen tam kon suñ ko xamee jàpp naa ne loolu limbal pour xamle ko nag amuñ beneen dellu waaye dul boroom bokk na ci suñuy lor léeg-léeg ñenn ñu nekk di xamle seen yëpp te nañ ko déggee ñoom waaye sëriñ bi moom yoonam wii da koo xam leel boppam ci bu leer naññ lenn lu nekk mu wax fa mu ko jëlee ak la mu ci jublu kon loolu bu ñuy xam le yow ni ñun dañuy dellu ci boroom mu wax ñu lim indi woon lan la mën nañu jàpp ne tariqa la islamiya suufiya tajdidiya jaamia aw yoon la woo xam ne aw yoon la woo xam ne yoonu lislaam la sëriñ bi ñëwul fii indi fi diiney boppam lislaam mi yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi ci la ñëw liggéey ci liggéey bu yéeme bu jéggi dayoo ci ndigalul borom bi ko bind subhanahu wa yebaloon ko ci xeet bi ci tasawuf nag ci keppaaruk tasawuf nag ci la liggéey moom tasawuf mi nga xam ne yitteem jëpp mooy bu gëm yàlla amee ba noppi jëf am mu fexe ba jëf liggéey nga ci ba am ca moom mu gis ne liggéey bi ñu ko sant mooy yu baax yooyu yépp nag mu boole ko mu nekk benn xulaasa mu def ko mu muridiya li may wax lépp nag ci biir mbindam laa ko dégg yoonu lislaam la ji ma wax moo waxoon moom moom ci boppam ne sama topp man moo waxoon ne banaytu taati bil ittibaai bi zikri wal xadiisi wal ijmaai sama topp yàlla ci ñett yëf laa ko tabax alquran sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li boroom xam-xam yépp dëppoo wax ne allahu rabbi wa huda al islaami diini wa afdalu lwara imaami wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li gayriha lastu amil kon yoon la woo xam ne ku leen ne leneen la lu dul lislaam waxu leen lu wér lislaam ju sell lislaam ju mag lislaam ju dëppoog na yàlla bëgge woon ba mu koy wàcce ci muhammad alayhi mu mel noonu lislaam jooju nag ba ko yàlla wàcc ci muhammad alayhi salatu wasalaam muhammad jàngal ko saxaaba yi yar leen ca jamono daa dox ba yoon wa mel ne lu raaf loolu la sëriñ bi wax nee na bi mu ñëwee daa fekk yoonu njub yoonu lislaam raaf ndax réer gu tasaaroo ci nit ñi la yonent bi nekkoon la saxaaba yi nekkoon la gaañu baax ña nekkoon lépp far na ndax réer hada wa innama alayhi almuqtafa li kasratil jahli ala nnaasi ixtafa wa tabiatha siiratu saxaaba dawi lhuda wa nuuri wal ijaaba summa talaahuma huda shuyuuxi dawi dawi tuqa wal ilmi wa rusuuxi kon mu ne moom mission bi mu yoroon mooy ne yoon wii raaf la ko borom bi jox ndigalul mu dekkalaat ko moo tax ma ne yoonu lislaam la waaye yoonu yeexal la yoonu yeesal la noonu na it ne sama diini man mooy lislaam ndax mooy diine ji yàlla gërëm sama yëngu yëpp it yeesal lu jëm ci lislaam la ci turu lislaam laay yeesale li may yeesal njàng mi liggéey bi jëf ji ak jikko yi danaa yeesal yépp waaye nag ci turu lislaam diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi loolu moom moo ko waxoon radiyallahu anhu ma wax ne it tariqatul jaamia la sëriñ bi moom dafa mel ne nit yàlla yi fi juutu woon xàlloon ay yoon di ci jaarale nit ñi dafa mel ne ay docteur lañ war yor seen garab di faj kenn ku nekk am na garab goo yor di ca faj ña la dikkal mu mel ne kenn ku nekk garab gi nga yoroon ñenn la mën a faj ñenn la mën a faj ndax wéradi yi bokkuñ xëy na cosaanul jàngoro ji lenn lee mooy umpali seen borom moo doonoon wéradi mais lu tax ñu umpali seen borom asbaab yi mën naa wuute sëriñ si jaar fi indi ay wérd indi ay suluk yoo xam ne ci lañuy ñuy jaarale njaboot gi ngir yar leen ba jàngoro jooju ñu mën a tàggoog moom sëriñ bi nag gis ne genn garab kenn ñenn lay faj wala kenn ñu bokk wopp waaye bu wopp yu wutee sama yu wute garab yu bari moo baax ci loolu la ñëw nag mbooleem li ne woon ci ngëri gaa yu baax yi ko jiitu mu dajale leen la fa baaxoon lépp mu boole ko ci ndigalu borom nga xam ne wéradi gu nit mën a yor te jëm ci boromam bu dikkee mu faj loolu it moo ñuy firil yoon wi li tax li ñu xamoon ci yoon tariqa suufiya wenn wérd lay am ñépp jàpp ku bokk ci yoon wi da ngay jàpp ci wérd ba loolu lañ lay xàmmee ci keppaaruk sëriñ tubaa ngay gise wenn yoon woo xam ne nangami wér danga nga ca yu bokk te ñëpp di askanu ci yoon waxal na boppam ne boroom bi moo ko jox wérdu xaadir jox ko wérdu tijaani jox ko wérdu chadali te jaare ko ci seen borom ba tax mu am sañ-sañu mën a wax ne mashayix yi sayiduna al jilaani wa chaadaliyu maahu tijjaani ci ndigalul boromam la amee werd yooyu yépp am sax yeneen wérdu yu bokkut yooyu ba am wérdu boppam te taarix nettali nañu ne yooyu yépp yu mu doon wéy di ko jëfandikoo la fii ñu nekk tey ci ron kër maam Cerno Ibrahim bokk na ci ñenn ñu nga xam ne joxoon na leen wérdu xaadir joxoon leen yeneen wérdu ñu boole yépp di ko jëfandikoo am na ci njabootam ñu mu joxoon wirdu tijaan ñu wéy di ko jëfandikoo am ñoo xam ne leneen la leen jox ñi mu jox leen alxuraan kese ñi seen wird lëggéey suba ngoon di jox jaam yàlla yi la loolu mooy firi mbokk yi ci lislaam gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaata yoon la wax lañ ko laaj lan moo gën ci lislaam Yiisa mu ne tutimu taam wa taqra'u salaama ala man arafta wa ala man lam taarif mu wax leneen ni al jihaad fi sabilillah Isa mu wax leneen ndax ñi muy waxal ñoo soxla am na koo xam ne jihaad a gën moom lépp am na koo xam ne joxe ñam moo gën ci moom lépp am na koo xam ne wéet moo gën ci moom lépp l'islam jooju sunna soosu la Sëriñ Tuubaa dekkalaat indi yoon woo xam ne ñépp ngi ci ku dikk mën cee feeñ koo xam ne sa wéradi ci bëgg alal la boo ci dëkkee dana la xirtal ci liggéey di joxe ba mu nekk sa wéradi koo xam ne danga ngaa ci sa diggante ak sa borom mu xiir la ci jox lay rakkaan ngay fanaan ne julli guddi am koo xam ne nag da koy liggéeyloo jox ko ay wëdd ay zikkar ak yeneen loolu mooy firi kon ne wenn yoon la waaye am na mboolem li ne woon ci yeneen yi wird woo fi dégg sëriñ bi am na ci ndigal lu bàyyi ko ci boromam jaar ci borom wird kon tariqa jaamia la woo xam ne mboolem li nekkoon ci yeneen yépp mi ngi moo taxoon it ay ndigalam taalibe yi mooy mosu leen a wutal frontière ci kër fu waaju baax nekk da ngay doon taalibe Sëriñ Tuubaa waaye fu lu baax nekk am nga ndigalam ci dem jëlim bokk na ci lam waxoon wa amma ahzaabu l aqtaab wa daawaatu saalihin fa adintu lakum jamian fi l amal bi kulli ma tayassara lakum minha xaytu wajadtumu ñaan yi gaa yi baax yi doon ñaan ahzaab dog yi ñu doon daf seen diggante ak seen borom jox naa leen ndigalul lu ngeen ci mën a jëfandikoo fu ngeen ko fekk nañ ko jël kon taalibi murid fu mu fekk lu baax am na ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci lay wéy moo dina lu baax fu ko jullit fekk na xam ne moo ko réerle alxikmatu dallatu lmumin anna wajadaha fa huwa axaqu biha aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam kon yoon woo xam ne la dafa xulaasa la xulaasa bi baax yi la loolu mooy firi ñépp am nañ ci place suñ ko yemale woon ci wenn wér am na koo xam ne jàngoro ji mu yor wér doo mënu ko saafara waaye jàngoro ju nit yor te mu jëm ci boromam jàpp naa ne li sëriñ bi dajale soo dikkee fekk ca lu lu lay fajal sa jàngoro jooju ba nga mën a àgg ci borom am gën a rafet kon tariqatum jaamia la am na nag ay usul yoo xam ne ñoo ko téye ñett la buñ ko doon tënk ci lislaam al iman ak islaam ak ihsaan ci la sëriñ bi tënk yoonam wi moo ko waxal boppam moo ne ussu tariqati al imaanu bit tawxid wal islaamu bil fiq wal ihsaanu bit tasawuf loolu moo ko wax fondement fondation li li lal yoon wi mooy gëm yàlla goo xam ne ci tawxid lañ koy ame ak lislaam joo xam ne ci fiq lañ koy ame ak ihsaan joo xam ne ci tasawuf lañ koy amee sëriñ bi nee na ñett yii moo téye sama yoon kon ku woyefal benn ci yii wala nga doyadal ko jàppal ne yoonu murid wi sëriñ bi indi woon moom nga doyadal iman la ak islaam ak ihsan te ñett yooyu nag tawxid ak fiq ak tasawuf ñoo koy defar ñoo koy sottal moo taxoon mu waxoon ne kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran lil ilahi tuhsina ku jóg bëgg jëm ci yoonu yàlla bëgg ànd ak man ñetti melokaan rek laa sàkku ci yow fexeel ba nekk di di mumin ku gëm yàlla dëgg dëgg gëm yàlla fexeel ba nekk mus muslim ku jox sa bopp yàlla di wéy ci ay ndigalam bàyyi ay tereem fexeel ba nekk muhsin li ngay def lépp mu tegu ci rafet ba dara lu ko gàttal bañ ci am loolu la santaane woon yéemu ca wax fu ne ba tàyyi ne lii ma leen di woo mooy lii nee na adu ila al ilahi bi tawxidi wa ma raaytu anhu min mahini maa ngi woote jëme ci yàlla de waaye tawxi rek la leen di woo kenn ku ne ci yéen la yàlla moom ci moom na ko ko jox kenn ci yéen kenn ku ne ci yéen la yàlla moom ci moom mu fexe ba jox loolu ci lay woo nit ñi kenn du ma gis ci leneen wax na it lillahi ad'u bi tafaquhi bila maylin li ghayrihi wa kulli qubila ci tafaq fiq jàng dégg fiq dégg diine xam sharia ci lay woo nit ñi kon yoon la woo xam ne ku ci génn charia génn nga yoon wépp ndax sëriñ bi nee na ci charia moom la tënk di woon nit ñi te duma jàng mukk jëm ci leneen lu dul loolu wax ne it lillahi adu bit tasawufi maa makaarimil axlaaqi wa huwa maa ngi woote jëm ci yàlla dong waaye nag ci tasawuf nga xam ne mooy sellal jëf kon ci tënk mën nañoo wax ne ñetti kenn yooyu la yoon wi am ñetti kenn yooyu nag bala daa am yu say àggali ni yooyu sëriñ bi ñett la ko def ñetti kenn la am ñett a ciy àggale yi ciy àggale bi ci njëkk mooy kennul xam xam-xam waaye sëriñ bi nag xam-xam bi mu soxla nee na mooy xam-xam bu am njariñ xam-xam bu am njariñ mooy lan nee na mooy bépp xam-xam boo xam ne day rafetal sa diggante ak sa borom mu mën a tudd baax na na doon xam-xam boo xam ne daal day yokk sa pas-pas ci sa borom di yokk sa tawxid di yokk sa ngëm yàlla di ko gën a rafetal al ilmu ma aksaba xashyat al fa man xala minha fa jahil mulim xam-xam dëgg mooy lu jox nit ki ragal yàlla mu mën a tudd baax na te loolu mooy lislaam danaa ko faral di wax bi borom bi subhanahu wa taala wàccee alquran ci muhammad alayhi salatu wasalam ne ko iqra tudd ko leen lu muy jàng ñu dégg ci ne kon lépp la ko jàngloo waaye almuhim mooy na nekk bis bismi bi na doon loo xam ne sa tur sa borom la lay gën a gëmloo dalay lay xamal kuy sa borom dalay xamal no foo war a teg sa borom bépp xam-xam bu mel noonu ak nu mën a tudd baax waaye bépp xam-xam boo xam ne jëriñut jàmbi loolu nag nu mën a tudd baax kon gudd gàtt xam-xam bu jëriñ ci Sëriñ Tuubaa mooy loolu xam-xam moomu nag woote na ci ba tey kon ku leen mën a wax ne leen du yoonu xam-xam wala sëriñ bi nekkul ci téere waxu leen sëriñ Tuubaa moom li mu waxoon moom xam-xam lay woote waxoon na ne talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa kulli muslima sàkku xam-xam nee na farata la ju ñu matale ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen sax waxoon ne kunu maan fi l ilmi raghibina li wajhi man bihi yuqimu diina yéen sama njaboot yéen ñépp laa wax ànd leen sàkku ji xam-xam ngir jëmm yàlla mi nga xam ne nee na ci xam-xam rek rek la mën a taxawale diine mooy dana ko faral di wax mbaarum xam-xam aw mbaarum diine kennuy xam-xama ko téye fu ngeen fi dégg diine ju am xam-xam lalu wérul diine mbokk yi xam-xama koy lal xam-xama koy lal kon sëriñ bi loolu la nekkoon waxaat ne atlubu minka al ilma qabla al amali faltaqini al jahla wa qud li amali maa ngi sàkku yow sama borom ci ñaa munaajaat yi mu doon def bokk na ci wax ne maa ngi sàkku nga may ma xam-xam bala nga may jëf te nga musal ma ci réer kon ci xam-xam nii la ko tegal moo xam lii mu wax du ay théorie kese yi moom la doon dund yar ci njabootam maam Cerno Birahim mii ñuy fàttaliku kenn ci kenn yooye mu jàngaloon bañ wan na aw lef mu samp leen fu mu mën a nekk ñu yor daara di jàngale alquran di jàngale xam-xam doy na ci misaal moom dinaa faral bi wax ne intaajam boroom xam-xam ñaare darañ laaj lu intaajam maanaam lu mu def ceernu jër muy présenté dara ay ñitam ñi mu jàngal doy na intaaj ñi ëpp ci yoon wi ñu leen di sow ñu ay bindkat ñi ci ëpp ci ñoom laa wax bu leen Ceerno jàngal lépp it moo leen àggal seen xam-xam buñ ci tuddoon Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadil mu doy waaye am na ñu leen jiitu ak ñu topp seen ginnaaw ñoo xam ne ñëpp Ceerno leen formé te moom Serigne Touba yi lépp moo ko defal lépp ak diir bu gàtt la ma sa génn jàngi ci ndigalu lu Touba ay fan la fa am genn xasidaam googu ñu siiw gën a siiw la ca xewoon ak la tax mu def ko suruf yooyu firnde la ci ne fa mu demoon mën nañu wax ne yëkkoowu fa lu bari kon sëriñ bi moo ko lépp li li siiw ne moo ko ne baa ba ne ko bàyyil kon wax ju wér kon te te kàngami yoon wi nag ñi ci ëpp ci loxoom lañ toqee kon sëriñ bi wóote ci xam-xam képp toog yemale ko ci waaye daf ci doon yar ay nit doon ko dund doon ko dund ñi ci des it maam Cerno kenn la ci waaye yeneen i borom xam-xam yu lu jeex sampoon na leen ci ay barab taaj leen fa def leen ñuy jàngalee ko yare ci diini ba moo tax tukki bi li mu yàgg-yàgg lenn sooxewutoon ñi war a jàng ñi ngi jàng ñi war a mokk alxuraan ñi ngi mokk alxuraan ñi war a am xam-xam ñi ngi doon am xam-xam ba ni sëriñ bi dellusiwaate ci jàmm loolu mooy kenn bu njëkk ci kennul yoon wi moo di ne kon mbokk yi yoonu xam-xam lu jamono yàqu-yàqu bañ bëgg a génne xam-xam ku ko génne génne nga sëriñ Tuuba li mel ne mbokk di faral di wax nee ñi wax ne sëriñ bi nekkul ci téere loolu ku ra ku ne ci lëndam mooy ragali téere sëriñ Tuubaa li mu nekk dug lëndam lu leer naññ la nit nag dana am cër boo xam ne boo ko doon seet ci téere doo ko fekk waaye lakk ko may ci téere bi la nekk kon xam-xam mooy kenul yoon gis ngeen ñetti bayitam yooyu nga xam ne maanaam lu mat di fàttalee la dafa mel ne jamono yi mu koy wax mën naa am sax ni dawloo nit ñi xam-xam àggutoon foofu waaye mel na ne bañoon na lool ku tere nit ñi xam-xam bañoon na lool kuy gàllankoor nit ñi ci njàng ba waxoon ci wax ju siw jooje wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalali yantami waxaat ne wa man nahaakumu an taallumi fa innahu yaquudukum lin niqami waxaat ne wa man nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatu laini mujrim kon ñoroon na ko bañoon na ku dox diggante nit ñi ak sàkku xam-xam ku bëgg a réeral nit ñi ku bëgg a lor nit ñi fexeel booy umpale umpale diini loolu moo taxoon xam-xam réyoon ci moom mu def ci jéego rëy na dëkk bu mas a samp dëkk barkeel moo ko sotti dëkk waaye daara la woon fu a sanc laa wax barkeel moo ko sotti mu doonu dëkk waaye daara la woon benn bi ci des ci keno yi mooy kenul jëf ju yiw al ilmu naafi bu amee day ànd ak al amalu saalih jëf ju yiw nag sëriñ bi ñetti yëf la la la koy firee moom ñetti yëf lay firee jëf ji yiw bu njëkk bi mooy al ibada dangay nekk ci li la sa borom tax sa borom indi woon la ci àdduna mooy jaamu yàlla ci la waxoon wax ju am solo jooje mu waxoon nit ñi yàlla leen indi ci kaw suuf am lenn lu mu bëgg ci ñoom ku bëgg sa ëllëg jag dangay fexe ba li taxoon yàlla andi la fi nga ne ci koo xam ne nag newoo ca loola te bëgg sa ëllëg jag yaa ngi ci nax loolu mooy maanaam waxam jëm waxoon ne rajau jannatin bila taati bi sunnati lmaahi gururun yaati yaakaar aljanna te toppoo yàlla topp goo teg ci sunna si bi ci warul nekk ak warul waxoon na wax joo xam ne it waxtu wu ne war nañ ko fàttali yowma alqiyamati la yughni siwa amalin amiltahu duuna ixwaanin wa axdaani loolu mbokk yi waxi Sëriñ Tuubaa kon jëf lu ne bëgg nit ñi jaamu yàlla ba ne bis penc ay jëf yu baax moo fay jëriñ nit du ay mbokk yu baax du ay xarit yu baax ndax lan fa idaa nufixa fi suur fala ansaab ndax lan wa idan nufuusu zuwiyat bis penc ruux yi yàlla day boole ñuy daat ñëpp ñuy ànd al arwaaxu saaliha min jaanib wal arwaaxu saaliha min ku la mën a jur soo baaxut boo lëgee buñ lay dajalee ci groupe ba ca des ngay bokk ku la mën a jur nag soo baaxee boo lëgee ci groupe baax yi ñuy tudd maam Thierno ñoom ca ngay bokk loolu it lu mat a xam la kon jaamu yàlla ci jiitu ñu xam ne duñ lu ñu foye kon ku bëgg génne jaamu yàlla ci yoonu it kon génne na la Sëriñ Tuubaa jiituloon bi ci des ci liggéey bi mooy alkasbul xalaal sëriñ bi da ko fonkoon réer ko ba sax ñu bari ñi nga xam ne seenu gis soriwul dañuy gëm naan yoon wi yoonu liggéey rek la faggu faggu lew sëriñ moom da faggu lew da koo ñoroon ba te ku ne ku xam-xam loolu xam ne diine mënta taxaw te nit ñi koy dund amuñ luñ mën a sukkandiku bu mën a yor seen bopp wolof nee na ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa wolof nee na ku la manal sañal la léegi sëriñ bi nag li taxoon mu sa boole ci kenn yoon wi fàggulu lew mooy bëggutoon kenn kennam keneen di ko yilif amal lu doy sëkk ba su lislaam soxlaa nga mën caa bay lu lu lislaam tere kenn du mën a tee nga def waaye ak ñàkk bon ci waaju baax la sëriñ mu ko waxoon lu wér la dana dugal nit ba def loo ko lu bëggutoon sax nit dana la dimbale condition la tegal ay condition yoo xam ne donte sa lislaam bëgg ko sa jikko yi sa jikko gërëmu ko ñàkk pexe mën na la caa dugal sëriñ bi bañ loolu toxoon mu jël kennul liggéey fexe ba di am lu lew nga boole ko ci seen dund waxoon na ci wax ju rëy ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri waxami noonu na it laa yanfau l ilm wala al ibada bil akli lil xaraami loo mën a xam ci xam-xam jëf doo mën a jëf ci lu baax bu fekkee boole woo ko di lekk lu lew amul njëriñ am na fu mu wax sax ku lekk lu lew topp yàlla bu la neexee bu la naqaree ku lekk lu xaram mooy yàlla bu la neexee ak bu la naqaree man akala al xalaala ataa allah am kari wa man akala al xaraama asa allah ahab am kari am leneen loo xam ne wax na ko foofu it ne yéen njaboot ji na ngeen sàkku ji lu lew waxtu wu ngeen nekk waxtu wu ngeen toll na sàkku lu lew doon kon na bëgg liggéey lan nee na ci lekk lew dong la ak njub ak topp yàlla di mën a amee gis nga bayit boobu bi mu ko waxee yëmut ci wax ko da ko firil boppam wax ne iltimaasul xalaali taatun lillahi taala li anna alhuda wa taata laa yabduwaani illa bi akli alxalaal kon waqad wajaba taqdimu kasbi alxalaali ala jamici almuhimmat wa wajaba adamu lisraafi fiihi in wujid li annahu garibun fi hada alzaman sëriñ bi wax ne sàkku lu lew day topp yàlla la ndax njub ak topp yàlla mënuñoo am mukk te lekk lu lew amul mu ne sax nag sàkku lu lew sax moom lañu war a jiital ci yu bari yuy teel masalan buñ ne la ne julli ak woor faratale te soo jullee la nga taxaw ba mën a julli lu xaraam la julli ko du am njariñ day mel ne jiital sàkku lu lew sax moo gën a nekk farata kon ci yitte wax ne war na it lu lew loolu suñ ko sàkkoo ba am ko ñu bañ ko yàq ndax nee na lu lew dafa néew ci jamono jii jamono am la wax de jamono yi mu bind lii kon lu ñu war a dëgg mbokk yi ñun ci loolu sëriñ bi nee na dem leen liggéey te bu ngeen amee bu leen ko yàq gudd gàtt économiste mënta wax lu gën a loolu sëriñ baa ngi nii moom ab économiste la jàpp naa ne théorie yu rot ci économie mënta weesu loolu nangoo liggéey te léegi am nga bañ ko yàq foofu la sëriñ bi tënkoon njaboot bi dem leen di liggéey te lañ fexe fexe leen ba li ngeen am bu leen ko yàq mooy di ci def farata loolu nag théorie la woon yoo xam ne njaboot gi dañ ko jëfandikoo misaal bu ma ci joxe du weesu maam Thierno mii ñu nekk ci jataayam ñi ko xam xam nañ ko ci liggéey ñaata ay sàq sàq yu fukk yoo xam ne léegi ay léeba ki lupp la la daan rangale waxtu wu nekk ba mag histoire nett li ñu bu xiif masaan metti tubaab yeeg ñëpp la daan dimbale ci du ab kon bu ñu bay wax kirisu su àdduna ngir ne mbay moo yorum àdduna xalaat yi sëriñ Tuubaa xalaatoon gëmoon ko yar ci njabootam maam Cerno ñoom ak ñi mel ni moom doon ko dund bu ci nit ñi tënku woon ba naga ni jafe-jafe yooyu duñ ko am ñun kon boobu solution moom rek la woon na ko yàgg ndax mësta sanc ci ay tax moom sëriñ Tuubaa mbaa ku mu yar mësu sanc ay tax fu dara nekkul ngay dem toj ko aménagement yi ñuy wax yi mooy gor yi ñu doon gor àll bi rek 40 kilomètres ku toj ci barab def ay daara ñu fay waxtu bu nekk ñuy liggéey dara du rek nawet la ñuy bay nawet la ñuy bay waaye bu noor bi ñëwee am na yenn liggéey yoo xam ne ñu ngi liggéey yoo xam ne njaboot ji mësta am soxla su fa ñëwul te duñ ko dis kenn loolu mooy tax sa l'islam mën a rafet bu nit ñëwee dina la leneen lu bokkut ak l'islam nga ne ko ma bañ ndax féetewu ma fenn ba di ma condition waaye li ñuy gis léegi nag saa bu bàyyee loola di sukkandiku ci ay ndimbal nit ñi dimbaliwu ngir yàlla même bu nuróo ci kaw ne ndimbal ngir yàlla ay don yoo xam ne dañ loolu la tudd ci tur waaye am na muqaabil bokk yi boo ko yëgee ak boo ko yëgu te li gën a bari nag du doon boo xam ne baax ci sa diini kon sëriñ bi moom kennul jëf mooy moom la maam Cerno déggoon ba doon wax ne bañ ko waxee ne ko ñaq jariñu mag ñu wax nañ ko nee na maam Thierno daa waxoon ne gëmut ñàkk jariñ jëf jël ñàkk jariñ mu ne jëf jël di gëm naa ko waaye gëmuma ñaq jariñ nit moom lu mu jëf moo ko moom bu dee ba lu baax mbaa du safaan nag bala ngaa jariñu da nga ñàkk ci lu jar ñàkk ñàkk na nga war a ñàkk <coughs> waaye ñu ñëpp xam nañ am na ñu ne fii di ñàkk waaye jariñ mu ngi ñaq ñàkk parce que amul njariñ kon moom foofu loolu mooy beneen kenn bi nga xam ne laloon na ci yoon muy liggéey loolu it am na meññet bu ñu demee ba naan économie Sénégal murid yee ko yor lu fi am njariñ lu fi baax ba di ko wax ne neen tàmbali wut foofu ndigali Sëriñ Tuubaa lañ tënk woon dëkk ci àll bi nangoo liggéey fu ñu mu yar leen nga ne ku ma sa génn ci daara ji dëkk boo fanaan boo xëyee mën ngaa liggéey ndax xam ngeen léegi la waaye daara bu njëkk ab sànc la woon boo xam ne métier yëpp lañ fi jàng donc da nga daa yi ne ci laxasaay lépp lu ne ci daara ji ñoo ko fa def néeg ya lal ya sàkket ya war kër ga ngunu ya lépp lu fa yëngu laa dong yokkati ko defar sàq ya daf ci dund ba ci nekk kooku su xëyee dem ci tax saa bu xëyee mën naa am lu liggéey mais saa bu économie gëm loon nit ñi barab sàngam rek la war a jëm waaye nit ki da nga koy yar ci lépp mu ubbiku ndax du càggee ne lépp ci barab yépp la yem barab bu ne léeg-léeg nga dem fa ñu ne la fii kat liggéey sàngam rek moo fi mën a am su fekkutoon nga tàggatu ci boobu nooy def waaye liggéey yi xewoon jamono yi sëriñ bi yépp dongo yi ci daara yi dañ ci daan yaru nga xam ne foo génn soo xëyee mën a métti loola moo leen jox résultat bi ñu gis léegi boutique bu rafet boo gis supermarché bu gën a rëy ñu ne la ay murit ko moom man naa am sax ñu naa la jànguñ naa am jànguñ tubaab waaye nag jàng nañ njuumte lu rëy la mbokk yi réew mi gëm ne jàng mooy ku jàng tubaab te da nga dégg ay kilifa yu mag bu ñu lay wax taux bi ñu lay wax Sénégal fi toll ci xale yi dugg daara da li tax ñi di ko wax weesuwut ne pour ñoom mooy ku dugg di jàng école jàng na saam doom du jàng am na réew yoo xam ne bu dee français la xamul kenn xamul fu làkk français benn arab français ci réew maa ngay dund boo demee Arabie Saoudite tey boo fa làkki français am problème mais réew maa ngay dund kon du affaire làkk xam-xam la te làkk wu ne mën nañ ko ci jàng kon wax ne jànguñ loolu njuumte la kon beneen kër mooy boobu bi ci def ci ni sëriñ bi dégg al amalu saalih mooy al ibada naa ko ak al kasbul xalaal ñetteel bi mooy al xitma xitma mooy lan jëf jooy jëf ci sa moroomum jaam waaye nag seen woo ca tey loolu mooy xitma di rendre nit ñi ay service ngir yàlla ngir di seenu tuyaabay suñu borom boo léegi waaye bëggoo ci mu fay la tey bëggoo ci dara loolu mooy xitma loolu sëriñ bi moo ko théorisé waaye moo ko appliqué ci anam bu yéeme goo xam ne moo tax njaboot gi kuñ mës a gis rek jàpp ne war nañ la defal dara loolu sëriñ Tuubaa leen ci yaroon moom day rëy ci moom ba fu mu toll da ko daan ñaan wa axri wa agrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma yàlla nañ ñu xiir ci di liggéeyal jullit bi yàlla nañ ñu xiir ci ñuy liggéeyal jullit bi jullit ñëpp nag moom la waxoon ne fax di muhumoo turran li wajhillaahi faqat bila mannin wala tanaahi jullit ñëpp laa la sant nga leen di liggéeyal ngir yàlla rek nag bul seenu ku lay gërëm bul xool ku lay xarab liggéeyal ngir yàlla te bu ca boole ñax waaye bu ko bàyyi lu baax loo tàmbali bu ko bàyyi kon loolu ci la sëñ yaru yaroon nit moo waral li ñu am ci lu baax joxe ko yombu leen ndax seen sëriñ moo leen déggaloon ne liggéey du pour téye pour pour denc waaye pour dundal l'islam la ak xett li ku te xam ngeen ne ci lislaam xett li lu rëy rëy la du sax ak jullit du sax nit mala gis ngeen kooku yonub alei salam di nettali waaye yi nga xam ne dafa romboon ab teen mar lool mu lijjanti ba dugg ci teen ba naan génn romb benn kël bu ci wetam muy génnew làmmiñam ak di lekk suuf su tooy si ngir ngir mar waa ji wax ci mu xelam ne kii di li ma jàppoon na ko jàpp daal di dugg ci teen ba sang wi mu yoroon mooy dàll bod yu mu yoroon mu duy koog ndox sex ko ci gémmiñam génn jox kalib mu naan yonent bi alayhi salaam ne borom bi sant jëfi waa jooje ba jéggal koy bàkkaram yonent bi alayhi salaam nettali ko saxaaba yi saxaaba yi ne ko ah mala yi sax buñ ci defee dara dañuy bindu tuyaaba yonent bi alayhi salaam wax ne fii kulli kabidin ratbatin ajr wépp res wuy tooy lu ci yàlla def suñu borom bindal ku ci def dara suñu borom bindal tuyaaba loolu mooy firi waxi Sëriñ Tuubaa jam waxoon ne wa luqmatun wii li batni jaa'i afdalu min binaa'i alfi jaami'a benn tib boo daf ci biirub aji xiif moo gën tabax junni juma kooku solos xettali jaam ñi la kon bu ñuy wax crise àdduna jafe-jafe àdduna sëriñ bi moom rek la woon na ko ndax suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem du wàcc mukk ab lim nit ci àdduna te defu fa lu leen yor xam nga lu ñu lor suu tawsiya ni ñu séddalee xéewal yi mu baaxul waaye borom bi moom ci maanoom du wàcc ay nit ci kaw suuf te dafa fa lu leen mën a yor moo ko wax tey waxam du tuxu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha kon adduna du toog mukk ñu ne li ne ci adduna ci dund maanaam mënta yor nit ñi loolu ab jullit du ko wax mbokk yi waaye nag suu tawsix dana yàq alal ju bari ne fenn ñooñu yor ko xeetliwuñ ca kenn te mag ñi dañ daan wax naa ku yàlla joxul ëpp sa wërsëg daf na ca wërsëgu keneen kon borom bi daan nam mu ñenn ñi di yor ci luñ yor ci la ñuy jaamu yàlla ñoom loolu sëñ doon jàng jàngale fii ba gëm ne képp koo xam ne kon ci njabootam nga li nga am mu néew ko bari gëmal ne jullit bu loru wala nit ku loru sax lay wax am na ci àq ndax maam Thierno fii yëngutul ci dimbali lay jullit te loolu borom waxee borom be laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin al birru wal iqsaad ñëpp lañ ko lañ ko santaane pour jox leen ko joxeel dafa dafa la nit taraab dafa nit njëkk ci nit la bokk ndax suubaa li mu waxoon kabidul rak ba nga ngay xet am na foo xam ne àgg na ci loo xam ne mosuma dégg ci histoire ko ko wax ci bayte boo xam ne njaboot la ko wax ne leen laa tajcalan jawaabahaati gayrahaat saa bu la nit waxee indi bul ko jox beneen tontu bu dul am loolu sëñ bokk ko mas bu la nit ñi indi bu ko jox beneen tontu bu dul am kon moom daf santoon nit ñi ñu liggéey waaye suñu liggéeyee nañ ko delloo ci jaam yàlla yi ndax lan dafa bëgg ñu bokk ñi gën ci nit ñi yonent bi alayhi salaam moo waxoon ne ki gënal yàlla ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ci ëppal njariñ nit ñi ahabul ibadi ila allahi anfauhum linnas aw kama qaala alayhi salatu kon ki njëriñ nit ñi moo gën ci nit loolu la Sëriñ Tuubaa doon wane yar ci njaboot gi ba seen ndimbal yu rëy seen am am yu rëy dañ daan toog di ko tasaare di ko séddale nit ñi ba su jamono masa naqari ku nekk ci seen ron doo jamono masa naqari ku nekk ci seen doo ko yëg ba ba sax bari na ñoo xam ne li leen jóo ci murid gi xéewal yu bari yooyu la loolu ku jàng histoire yow da ko xam nit dana ñëw soxla su ndaw nga jóoru koy xéewal mu rus xam ne lii ki ko def anfiq tax taxsha min dil laa iqlala ku gëmut loolu rek mënu ko joxeel li ma la jox bu ragal yàlla mi la bind moom du la sàggale kon Sëriñ Tuubaa ci yooyu la yaroon nit mooy ñetti kenu liggéey yooyu kon al amalu saalih ñetti déggéen yooyu la am ci keru borom sëñ bi mooy al ibada mooy al kasbul xalaal mooy al xidma nga xam ne su ko nit ñi tënku woon julit pur la ñuy doon waaye citoyen piir la ñuy doon ndax koo xam ne yaa ngi liggéey lu réew mi soxla nga mën koo produire ba noppi nag doo ko yemale ci sa bopp saa bu jullit ñëwee saa bu nit loroo ñëw nga xetli ko ca réew mu ñuy jëfandikoo loolu tumuranke du ko am laa fu ñu fi sàgganee loolu kon mel na ne jàngale sëriñ bi lañ ginnaawal waaye suñ ci ko woon ci économie ak leneen duñ am problème ndax fu ni ku liggéeyu wala boog la mu liggéey mu yàqu ko wala mu denc ku joxewu ko loolu mooy indi crise waaye maanu borom beeg xam moom du bind ay nit ngir lor leen fii ci àdduna ku fi faatu rek daa fekk sa wërsëg li nga waroon am ci àdduna ci dund daj ya nit dund jàmm mu lekk loolu bay boo julli ci xel léegi nag ñàkk ñàkk koo nos dana lore ngir nos ko nag moom la sëriñ bi doon tënk ci tomb yooyu kon mbokk yi ci tënk loolu moo yoonu murid yoonu xam-xam yoonu jaamu yàlla ak liggéey def ci nit ñi waaye yoonu njub beneen tomb bi ci des bu mujj ci des mooy mooy rafetal bi ihsaan bi ñu waxoon te tasawuf moo koy joxe mooy lan sëriñ bi bi ñu ñëwee fekk fekk na fi diine fekk ay borom xam-xam fekk ñuy wattu alquran fekk ñuy julli amit jumaa ki jàkk waaye li taxoon boroom bi santaane yooyu nag yaatuwu foon moom xam-xam a ngi fi woon waaye teewutoon sëriñ si di laawaan bokk yi mag mu takki seetu léttu ay njegemaaru waru ko muy tari alxuraan ñu koy aw amoon na fi ay jàkka ak juma amoon na fi waaye la taxoon jàkka ak juma jóg te moo inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar teewut jàkka ak yi teewut newoon fi teewut ngeen dégg ñu naan xolub doomi soxna bi nga yor mooy lan nit ko soxor koo xam ne yéenewut kenn dara koo xam ne jàpp na ne moo gën ñëpp koo xam ne xeeb na ñëpp sëriñ bi nag liggéey bi mu ñëwee ci tasawuf loolu la liggéey ba dindi ko nit ki da lay jàngal ba nga raw ci nit ñi waaye jàpp ne yaa gën a suufi ci nit ñi xoola ki doon wax naan axqaru kulli ma yura afqarul fuqara wa axqaru kulli ma yura kenn ci ñu Sëriñ Tuubaa yar moo daan wax bind loolu di ko signé ki gën a ñàkk ci way ñàkk ñi te gën a xeebu ci lu ñuy gis lu ne te fees dell xam-xam ak njub kon la lañ doon tooñee doomi soxna moom bi sëriñ bi ñëwee da ko dindi te loolu tasawuf koy dindi moo lay yar ba nga xam ne yàlla rek moo tax ngay def boo nappee doo njistal doo naw say jëf doo xeeb kenn loo def ci lu baax da koy xeeb doo yëg sa bopp doo xëccoo imaama doo xëccoo pouvoir te yooyu yëpp nag mbokk yi nit ñi amoon nañ xam-xam yoroon jàkkati teewul ñu di ko def waaye bi bi ñëwee nag la andi defaraat lii kon ci yooyu loolu mooy yoon bi gis lu safaan nag loolu buñ ko askanee yoon bi yëpp dañ ko caa askan waaye bëgg ko ca comme ni ñuy askane ci l'islam lu bari te al islam minhu bari baraata dhi'bi min damin yaqub loolu nag du sikk du gàkk maanaam askan ci yoon lu ci bokkut du sikk ma ne jëru ñu koy may ndey yoon wi te ñi koy askan saa bu nekk lu ci bokkut li am solo na mooy na ko ñi ko war a xam xam ko te taxaw di ko denoo saa bu nekk surul loolu bu ndaw ñu juddoo te yëpp gisuñ ku leen wan ne bokku ci bu yàgga ñoom dañuy gëm ne ci la woon kon yoon waa nga bari lool nag ay taxadiyaat ci jamono yëpp ba ko borom sosee nag la amoon taxadiyaat ndax amoon nañu taxaw ne du fi amee ndax seeni intérêt sëriñ bi ci saasi li ko yóbbu ci géej gi bokk na ca ay nit ñu jàpp ne bu sëriñ bi taxawee ñoom ñu suuf bu sëriñ bi fëllee ñoom ñu fay ñu jaxase ko loolu ci ci ci sababu saa yi la bokk kon mel na ne am na ñoo xam ne bëgguñu woon mu taxaw waaye taxaw na taxaddi boobu ba booba ba léegi nag dañu daa gën a yaatu gën a tasaaroo moom laa seetle woon ñaari xaaj bu njëkk bi mooy taxaddi yi nga xam ne ci biir la nekk nga xam ne ñun ñi ñëw ko ci dugal ñoo ko ci wër wëree di ko tasaar yi kon ñoo war a daf ba mu dañ ba ci njëkk mooy réer bu ñu réere yoon bi mbokk yi nit ñi xamuñ yoon bi ñu bari ci ñun laa wax xamuñ yoon bi koo ci taxawoon ne daa bëgg nga tënkal ma yoonu murid bi sëriñ bi andi woon mooy lan man naa am sax doon kilifa waaye du la wax lu leer réeru buñ ko réere moo jur lan nen nu ne nit ñi firee ko am na ñoo xam ne gëm nañu ay xarbaax yi neen la laa alaqata laha bi shar'i wala bi aql am na ñu gëm loolu yoon dafa war a doon ab yoon ci yëf yëf daal diisu xalaat diisu ko organisé diisu ko nos nañ ko bàyyi noonu rek mu muy dem parce que xarbaax la lu ma def boroom dana ko def borom di da koo nosoon nos ko mooy lan tàmbuli am ay mabadi yar ci ay nit ba daf ko ci seen deret teg leen ci ay gox organiser leen jox leen mbooloo leen defar leen ñooñu ku ci noppi tasaare wat sa mbooloo ni demal feneen defar ko loolu mooy organiser borom da koo nosoon kon bu ñu jàppee ne ñun yoon du yoon wu ñu nos du yoonu xel xarbaax yi neen la loolu mën a njuumte la ku réer yoon wi mooy wax loolu te bari na ci ñun nag ñoo xam ne loolu la ñuy wax ah fii de dara jël sa xalaat lépp rek dana sot dana baax te borom nosoon ko moom teg ko ci ay kenn yu wóor lenn lu nekk mu am ñu mu ko dénk hmm? su su su su daf jotee mu woo ñooña nga dox ba tey nga gis nekkoon kon yoon wi jërul xalaatal jërul tëralal parce que teguwul ci xel teguwul ci sariya bu teguwul ci sariya lu muy doon njub bi yonent bi alayhi salaatu salaam la doon leeral kon charia charia kese la ren leneen da cee raxul waaye umpule ko ma waral loolu ñenn ñi jàpp ne folklore la ay masaahir rek la nga xam ne da fexee daal ba kaw gi li ñenn ñi tooñ yooyu ne la doon murid yomb na moom da ngay kon di sol mu la ëpp ak dàll yu la ëpp man naa am sax mbaxana mu la ëpp di murid wallahi du loolu loolu bari na lu mu yoon wi ñoo xam ne ay mazahir ci la ñuy sukkandiku ci la ñuy àtte nit ñi it nag yooyu daal na maxtu rëy na bàyyi laaj bi rëy na daal yi kawe di ay mukke ñu ne léegi muy piir yi boo amee sibi si xëy na sol lu xaw a yam xaw a kii xaw a sunna ñu ne waa ji du taalibe te borom yoon wi day sunna googu la doon dund moom ñim yar ñépp it kenn mosu leen a gis ci lu weesu loolu kon loolu lu ma tax xam la du ful couleur donc ful couleur tax na nit ku mës a jóge ci àll ba boo dikkee rek boo jógee ci àll ba boo dikkee rek yow daal di daal di mel ci kaw rek daal di bopp duñ xool sa jikko duñ xool ba xam la nga def ci suuf gis nga ci yoon wi fii ñaar ay ñaata nit ñoo xam ne ay espion lañ ñëw nañ ci yoonu dugg ci nekk fi nangami at génn di bind ay rapport yu ñuy sow yàgg ba mu ngi am ñu ngi may nettali koo xam ne jamono sëñ Fall benn tubaab yàgg fi lool. ñu ne ak taalibe la fu ne mu bi la dem bind benn téere boo xam ne lu ko ci neex la wax ku ne mu dëkkal wax ci wax yu ñaaw am sëriñ ci dëkkale fu ñu dëkkul ci ginnaaw am na benn waa joo xam ne pakistan ñëw Tuuba ne dafay tuub si dugg ndaam di jàng arab mel na ku doon dugg ci lislaam nit ñi di ko yéem ay at benn kilifa daje mu Arabie saoudite xam nga lu mu ko doon wax di ko tasnif ak ne ko Touba de ñaari imam jàmbaar lañ ñoo ko mën a julli bu normal sëñ Abdou Khadir ak sëñ Boussa Iliman ndax waa ji bu fekkoon dafa ñëw Touba di jàng lislaam dana tasnif bay xam naan imam bi normal wala normalul mais dafa mbubba woon am na lu mu wër ñu ngi may nett leneen lu gën a yéeme bu yàggut bu yàggut wow benn waay boo xam ne ca Belgique ca église ba kenn ko fa jiitu yaakaar naa bëriwul mu gis menn mbokk mu def benn waxtaan mu nopp di ko laaj di koy wax ay wolof ci wolof loolu wax ak moom di ko yéem ci waxin jeeg ne ko foo dëkk ci Sénégal mu ne ko Touba mu ne ko ah kon ni Touba sopp ko na léegi Touba ba xam affaire ay daanaka yooyu rek fa mu ne ko ndax da ngaa newoon mu ne ko yàgg naa fa def naa ko juróom at mu ne ko la fa doon mu ne ko boobu bàyyi fa donc li ñu wax ko mooy gis ngeen ñi ñuy gis sol ay bub di ñëw buñ jàpp ne benn waaye bu jóge ci àll balaa yëf yi neexu mu dugg daa jàpp ne comme folklore lañ ko jàppe bu dikkee sol mbubb ñu jàpp moom la duñ contrôler ci moom leneen léegi lu mu soxla mag bu génnee ay rapport lay bind ku njiitul église mbokk yi su demee ba yàgg ci lool kooku lan la ci jëlee te bu bu ñëwee rek di raam ak sukk ak mazhar bi nga atte ko ci daal ne kenn gënu ko fu ne mën ko fa àggale kon nañ def attention ci ñoon ñi gis bari na ñoo gis ñoo xam ne gudd ko yot bind rapport la ñuy liggéey te ñu ngi ci saroon waaw loo woote ña mbay ma ña nga ca bu ñu tabax jumaa ja waaye xamal ne leneen lañ ci wut bu noppee ñu ñibbi ñi ëpp ci ñoom da ngay jékki-jékki dootu leen gis parce que tubaab mission maanaam moom soxlaam bu mu faju da ko jaral lu ne loolu lépp li ko waral nag mooy jàpp ne masar la mais bu fekkoon dañuy xool biir ku ñëw ñu testé la sa biir dëgg-dëgg xool ndax ndax fikr bi sëñ bi laloon yoon wi pas-pas boobu mi ngi cee wala nekku ci pas-pas koo ci dox tuuti du sori nga jàpp ko mais bu dee masar kese nag amul amul jafe-jafe kon yooyu mat naa xam am ñenn ñoo xam ne gëm nañ ne nee nañ liggéey bi mu wax sànq nga xam ne sëriñ bi da koo boole ci yoon wi ngir bëgg nit ki doonub jullit boo xam ne kenn du ko yilif ku dul yàlla kenn du ko moom ku dul boromam ak it mu mën a participer ci procès l'islam yi waaye bu ëpp jullit loroo wala nit loro yi mën koo xetli bu nit loroo mën koo xetli am na ñoo xam dañoo gëm ne liggéey boobu daal moom wecc ci jaamu yàlla ba tax ñuy tumal gëm ni daal ñoom nee nañ am nañu bind loolu man liir naa ko bu yàggut koo xam ne ab italien la waaye ne murid yi ñoom jaamu yàlla dañoo gis ne liggéey gi ñu liggéeyal seen sëriñ moo taxaw taxawaayu jaamu yàlla fan la loolu ne ci yoon bi kon ump la yoon yi moo tax ñuy wax loolu waaye am nañu koy wax nag te di ci dund loolu taxaddi bu ne ci suñ biir la kon li mat a xam mooy xam yoon wi farat la joxane yi moom ci loosu ñëpp la gàllu rawatina suñ kilifa yu baax yi ñu fexe ba njaboot gi xam li Sëriñ ba andi woon lu mu bokk ëllëgee li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina benn am na beneen mooy ay xalaat yu dul jeex nag yoo xam ne afkaar daxiila la du xalaati lislaam du xalaat yoon waaye mi ci biir léegi tam di ca dugg ñu di ko tasaare te daa mel ne xalaat la yoo xam ne bu amee lim bëgg l'islam di yoon wi dana sori ay cosaanam ndax xam na ñoo xam ne dañ naa sëñ bi du nit sëñ Tuubaa du nit waaw bu du nit lu mu doon xam nga danaa koy faral di wax maanaam ngóor a nekkul ci sëñ Tuubaa ñàkk doon nit xam nga luñ ngóor mu doon nit ni nit ñi waaye daf lu nit mënul gis yàlla ba muy yebal sax dane woon ñu ne ko lu taxu ñi weddi woon yàlla dañu wax naa lu tax mu yebal nit ni ñoom ginnaaw ay nit na ci kaw suuf bi may wàcc ay nit lay nit lépp lu ngeen woo da koy ànd ak ñoom di jëf ñu xam ne mën naa nekk waaye Sëriñ Tuubaa mi waxal bopp moom ne am na nay waajur di tudd baayam di tudd yaayam tudd ay mbokkam nga ne du nit loo ko bëgg a def xanaa kay da nga ko bëgg a làqtoo ngir fës yéene doo ko roy fës yéene fi mu jaaroon doo ko jaar ngir wax ne du sama morom ndax du nit moom waaye sëriñ bi nit la njaay ku taxaw ci toolub yàlla bay ci loo xam ne nag moo tax mu am ngërëm du kenn amul moo ko may cër bu rëy bii mu am ba lislaam yàlla takkal ko garaatul lislaam bu rëy bii waaye nit la moom parce que saa buñ ko soree niti googu rek conséquence day bari day daal di waral lu neex waaye na def am ñu wax ne islaam ifriqi aswad la sëriñ bi daal lislaam boppam la yor lislaam yi nit ku ñuul tubaab yi bañ bëggee tasaare jullit ñi ci lañ indi yooyu lislaam noir amut lislaam amut couleur mbokk yi amut couleur pas-pas la ak comportement aqidatun wa suluk la kum ne ci yow jullit nga waaye bëgg ber sëñ bi fële am na fi ne ñoo xam ne ñi ngi naw sëriñ bi nawuñ ko lu dul ngir ne ab africain bu ñuul la boo xam ne fexe na ba créé aw yoon comme ñëpp fexe na ba nangam nangam mu mel ne sëriñ moom ak njàmbaaru nit ku ñuul moo ko taxoon a jóg déedéet l'islam la doon taxawu si l'islam da yonent bi alayhi salatu wasalaam wàcce woon ca Makka tasaare ko ci àdduna saxaaba yi tasaare ko moom la indi fii doon ko dekkalaat du l'islam ju weex du ju xonq du ju ñuul kon dégg ko noonu day jur africains yi ak ñiy tudde ay panafricain am na si ñoo xam ne ay communiste yi boo leen seetloo ñu cëpp dañuy naw sëñ Tuubaa nawuñ ko ngir ne ab jullit waaye ngir ne doomu Afrique la ju réalisé lu rëy pas-pas boobu baaxut liñ jàpp ci ñoom mooy liggéey bi ab ak xaraka ummaliya la dañu liggéey rek di intaaj te ci yoonu sëriñ bi liggéey bi mu doon def liggéey la boo xam ne ngir jaamu yàlla képp la maanaam wasiila la woon ngir jaamu yàlla gi mën a am comme ni sëriñ waxoon radiyallahu anhu ne jumaa ji julli ji àgg na jumaa ji mooy julli gi mooy liggéey bi leneen lu dul moom day dimbale liggéey bi xam nga li tax mu tudd julli parce que moo gën a rëy ci ponk lislaam waaye lislaam jëpp la bëgg a wax daa bëgg a wax ne liggéey bi mooy nekk ci diine yàlla jaamu li julli mooy julli mooy ponk bi ci gën a rëy kon leneen lu ngeen gis xamal ne day jàppale loolu loolu Sëriñ Tuubaa waxoon na ko damuy wax ci julli ne képp ku julli soxlaal ba say programme yi àdduna gàllankooru bay boo xol sedd da nga jariñu ci julli nga jariñu ca waaye ku mbir yi dox sa diggante julli doo jariñu ci dara ci ñaar yooyu mooy kon ku jaamu yàlla tax ñu ne la yow kat danga tara tarde ci àdduna xamal ne yaay ki avancé waaye ku bëgg bëgg avancé ci àdduna tax a jaamu yàlla yaay ki dellu ginnaaw man shagalatu salaatu an il ashyaa intafaa biha wa bil ashyaa wa man shagalatu al an il la yantafiu biha wala bil ashyaa loolu sëriñ bi ko waxoon njabootam yi doon ko dund dund ko rafet rafet kon loolu it nañ xam ne bokku ci ñu jéem ko génne baax a baax beneen bi am na ñoo xam ne dañu jàpp ni ak ruuxaan yi kese la xam nga bokk na ci li li ma waxoon ne jaamia la sëriñ bi dafa indi lépp indi ruux ak màdd ndax doomu aadama ñaar yooyu la ku ko def ruux kese kese kese tooñ nga ko ku ko def màdd kese kese tooñ nga ko dafa soxla lu dundal ruux gi soxla lu dundal màdd gi ma waral mu santaane jaamu yàlla santaane fii liggéey am na ñoo xam ne ak ruuxaane képp lañ ko teg toog ci barab di tocc tocc li kurus bu la nit ñi rombee nga sëgg sëgg jat sa ndoom daal di gëm ne loolu mooy diine Sëriñ Tuubaa di dundoon loolu kenn mënu ci jàkk waaye kenn mënu ko ci tool ya yoon wi loolu lay boole ilimaani jàkk ngay doon ba noppi di jiitul tool ya waaye benn nga gis nga jàpp gu ngi jàpp ruuxaani moo jur yenn yi ngi tàmbalee gis ci biir yoon ay gone yoo xam ne seen charia sax leeru leerugu leen ñu beru ci ruq yor seeni kurus di joxe ay tur di jullu ay rakkaat fàtte la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne nga xëy jàngi benn bunt ci xam-xam moo gën ceew téeméeri rakk yoo toog di ko julli dafa mel ni lii la xamoon gaa yi cëpp dañ laa la dañ may julloo téeméer rakk Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni woon ci yow nee na nga xëy dem jàngi buntu xam-xam yow ndaw li moo gën ci yow loolu xam la ndaw yi ñu ngi ñu lay nax ci dañ lay eggale ci yàlla yàlla yàlla daal ne fenn bañ ci ci moom fépp la nekk ci yàlla mooy lan nit ki na dem ba yëgatul ci àdduna luy boromam ay yëngum ak i dalam yàlla la waaye fii yaa ngi soxla meññitum àdduna di ci xët di ci jëm ñi lay ñëw nga leen ci waaw ñu lay indil di fonk nit ñi ci asaas boobu ak góor ci sa borom ku aggut yàlla nag mbokk yi nu mu ci àggalee wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksiin fasal kon loolu it mat naa xam mbokk yi baax a baax kon dugg ruuxaane yi kese waaye ñaari yëpp la am ñu jàpp yi ne marde kese la it yoon wi daal bari li taalibe bari li oto bari li mbooloo yaay ki féete kaw amoo ko doo kër am na ñoo xam ne fi mu ne nii noonu lañ gisee yoon seen meyaar bi ñuy nattee nit ñi mooy wuu kilifa ñu ni mu baree mbooloo maam Cerno Biraay ñaata at la tërbiyu Sëriñ Tuubaa kër gum dëkk sax amu amu ko waxuma la mbooloo Daaru Musti la door amee kër gum moom fu dul Daaru Musti ci kër Sëriñ Tuubaa la dëkk la door a am kër gu kër gu boppam ndax mbokk yi loolu ma de matière la booba ñaata at la am danañ xam ne kon dundam bi loolu tax koon a jóg léegi li nit ñi di jaawale mooy meññet dañ koy jaawale ak cosaan yi ñu gis muy xéewali àdduna meññetum liggéey bu suñ borom nangu la meññet nag diisu ci xamle diisu ci xamle garab garab boo koy xamle doo wax meññet ma parce soo xamlee ci meññet bi bu dee waxtuwum rek waaye su dikkee du ko xam garab boo koy xam xamle xamle ko ci cosaanam yi nga xam du tàggoog moom ma ne nag yu baax yu njariñ yooyu yëpp baax la xéewali àdduna yu baax la waaye du aslu ci yoon bi ñettum jëf ju baax ji yàlla gërëm ba nangu ko tàmbali koo feeñal fii ci àdduna rek la waaye lubb bi nag mooy li ci biir li taxul loola am léegi nag bu ñu jàppee kon ne màdd rek la di di di fonk nit ñi ci asas boobu di réer nit ñi di leen duufal ak tuutal ci loolu su boobaa nag wàcc na yoon wi te ñi ngi atte nit ñi ci loolu ñi ngi duufali nit ndax seen mbooloo di xee bi nit ndax gisuwuñ leen mbooloo bari te mën naa am cër bañ am ci yàlla xëyut ci àdduna sëriñ bi noon na bari waa na ko ñuy soow ci réew mi fu mu dem ñu di ko soow te golo golo ko gën fa suñu borom subhanahu wa taala wallahi lu wér la kon yooyu mat xam kon loolu mooy xalaat yooyu beneen bi ci des mooy yoon wi bokk na ci liñ ko xamee woon mbokk yi taxadiya daaxil yi yoonu benn la woon seen force bépp mooy genn kàddu lañu am fu mu xasee jib coow lii leen ku mas a ragal yoon wi loolu nga ko ragale bokk na ci taxaddi yi seetlu nag am na ñu jóg yor seeni pikk fas yéene mab loolu an amd aw an aw aw an gayri amd man naa am ñoo ko tey man naa am tey ñu dañoo xamut waaye en tout cas ñu ngi koy def kon loolu ci taxadiyaat yi ñu war a teew la masalan tey fu ne rek waaye sañu jóg bu dara amee nga sañ wax sa kàddu tey day mel na ci turu yoon wi ngay wax di créer ay association yoo xam ne wahmiya la amul la wujuda laha mu sama yaat bi ci atte nit ñi di di joxe ay ay ay ay position yoon wi xamutoon loolu taxaddi bu rëy la boo xam ne doomi yoon wi nag ñoo koy def moo xam ñoo ko tey wala tey ñu ko waaye ñu ngi koy def loolu bu yàggee rudul fi'al yi am day mujj ñu naan ñoom murid yi kay ña ngay féewaloo kay wax ne lay kay wax lay te li ngeen xam woon mooy su kenn xasee wax di kilifa gi lay doon bu xasee wax waxam ala ras wala añ kenn ju teg baat kon yooyu it mat naa xam ci taxadiyaat yi nga xam ne yu doy waar la am na décision yoo xam ne kenn daaw ko jël fii lu dul yoon wi bopp yoon rek moo ko daan jël léegi nag nga sañ a gis ñenn yenn ñoo xam ne man naa am sax seen mbir de mu noona bu dara xewee rek ñu dëkk leen micro ñu daal di jël seen décision wax ci turu yoon wi loolu njuumte la ci tax bii ma taxaw la bañ delloo gëddaam ba yoon wi baatam bi mu amoon mu téye ko nam ko war a téye di commenté ci li xew xam nga xamis na nit ku dara xew ngay commenter ci wax sa xalaatu bopp d'accord mais mel na ci tur yoon wi ngay waxee léeg-léeg nga dégg ko wax daal ñun waatu en tout cas ñun waatu waa nangam te moom boo demoon Touba di wër kum doon doo ko gis doo xam wa waa it xayru mawjud fi Touba yataxaddas bismihim loolu ci la bokk ak nag lan lii tàmbalee xew sëriñ bi ab taal la taaloon ku ñëw mu jox la sa jum tax samp la fenn ngay leeral ñëw ñu kenn ku ne fa nga nekk ab jum nga fa di leeral buñ demee ba nit ñi nag def leen ay ay jumtuwaay di leen xeexe kenn ku ne taxaw fee naan man a sama maam képp képp moo defal suñ tubaab kenn defulu ko nàngam yooyu kanam yoon bi nañu jàpp ne kenn ku ne fa nga nekk foofa nga war a nekk la nga doon def yow la ko sëriñ doon def loo kenn nag mooy njiit li muy sëriñ tubaab radiyallahu ñi ci des ñëpp ay jawrinam lañu woon ñeen doon nag ñu taxaw taxawaay bu rafet ba mu gërëm leen duñ wax ni kenn ku ne am na cër duñ wax ne ñëpp a yem ndax yàlla yemalewul waaye daa am loo xam ne jërta wax boo ko xamee it noppi ci dund ko rek su jàpp yàggee ñu xam ki man nga war ak ki mënul am na yoo xam ne tontoom du ay wax dangay ngay jëf nit ki boo ko ne du ma sa morom maa la nàngam fexeel ba wan ko ci jëf waaye wax aw làmmiñ boo ko waxee mu tontuwaat la du leer mukk kon yooyu it gis nañ ne taxaddi yi tàmbali gaar yoonu ci la bokk munaasabaat yu mel nii dafa waroon doon munaasabaat yoo xam ne dañ ciy profité di yar njaboot gi xamal leen mag ñooñu luñ defoon waaye léeg-léeg nga dégg koo xam ne day dégg ñu wax ci maam Cerno Ibrahim wax lu rëy li mu def taxawaay bu rëy bi mu taxoon kanam Sëñ Tuubaa nga ne ah may itam nag faaw mu yëkkati sama maam mais nu mbokk def na ko ci benn rajo ñu invité ko muy waxtaan yi di wax ci diine di leeral kilifaam téléphoné ko ne ko eh foofu dañu fiy ñëw ngir bàkku bàkku moom noonu la déggee fii ma gis ne yooyu nag du bàkku Sëriñ Tuubaa mi samp lépp taal lépp bu bàkku amee moo sañ bàkku bi ci des it nit ñi war a xam ne cheikh yi sëriñ bi doon cheikhal ku ko dégg li mel mbokk di wax tashrif lañ koy créé waaye taklif la gën a doon ci tashrif ak tashriix taklif la gën a doon ci tashrif ni ku sëñ bi dafa ba noppi ne la nag nii ma la def fexeel ba fukki nit ñi wala téeméeri nit ñi bala ngaa tàggoog ñoom nañ mel ne yow ku xamut mooy génn jàpp ne ah, man nag damay noos léegi maa ngi mbooloo mbooloo moo xam ne bu ëllëgee kenn ku xëy wala ngont ñu laaj la nga mucc ñu laaj la seeni mbir ku ko xam doo ko woyofal doo ko foyee doo ko jàppe ne teraanga ji loo yor di di foy di foy foy doo tal sax nelawati maam Thierno ñoom mosuñoo tal nelaw ndax ñooñu ñu leen booleel te xam ne bu seen njub ak seen dugg aljana ci seen la nekk loolu it lu tax xam la bokk yi beneen bi ci des mooy ñun am nañ beneen problème mooy li ñuy tuddee fawda taqaafi la ko tuddee mooy xam ci yoon wi nag mosuñ ko jaadu woon nag mu am tey lu jëmmal xam-xam yoon wi ñoo xam ne ñoo koy taxaw. fii ne gone yëpp tey jàng mbaaxu suñu boroom ak seen yittey bopp moo leen moo leen jàngaloo yoon wi war na am daara ndax loolu moo ci sànq sëriñ daa Abdourahmane loo maam Thierno Ibrahima sëriñ Mbacke Bousso ñooñu ba leen sëriñ Touba di samp ci barab di leen jàngale loo jàngale lañ doon def mbooloo mañ war a ña war liggéey ña ngay liggéey daara ja kenn andi du fa andi dara la fa war nekk dafay lépp dafay nekk ñu jàng comme ñoo daara yoon wi la woon. daa war di am bu ko defee ci lay jàngale mabaadi yi am nga xam lan mooy yoon wi soo dikkee dana la jàngal alxuraan jàngal la lislaam ba leer lañ jàngal la yoonu Sëriñ Tuubaa wi lu mu doon muy ak taalibe ba soo jógee fooy teg sa tànk mën koo xam bu fekkee ne waa ji day jàng di di for ay téere rek téere bu bu bu mu for jël moo koy dugal mu jàng ba xëy xëy ne lii fi lii fi nekk lépp du dara nii ñëpp ay ay toppkati bi daa lañ ñi ñëpp ay ay kufaar lañ am ñu koy wax am na ñu koy wax di daw suñ jumaa yi ne duñ ci julli parce que ay armel la am na ñu koy wax ñooñu bu ñu leen xamaloon dëgg ya xamal leen dëgg-dëgg yoon yi bala leen ñeneen a këf duñ àgg foofa waaye ku am maru xam-xam gisoo ku la ko jox foo seen mu woote rek danga fuuy ji te nag du woote yépp baax mbokk yi kon yoon wi baaxoon na mu am nag kuy saytu loolu di jàngal nit ñi di leen ci yar jàngale jàngale nos mbir yi daayira yi lu teewoon ma ne te ñu def tax organiser ko am ku ko yore léeg-léeg nga dégg coow ñu xëccoo ŋaayoo ba daayira ba tas wala mu nekk ñaari xaaj wala ñett ñaata daayira tey ñoo fi xaaj mbokk yi yoo xam ne yu amuloon jariñ yoon yu lañ waaye xar ñaata xar kenn ku ne ne ma ma maa ci dëgg ka ci des foo la parce que gisuñ ku taxaw ci seen kanam kenn koo xam ne mu kàddoom la ñuy wéy ñoom rek ñoo fa nekkal seen bopp ak seen xalaati bopp suñ juboo di ànd buñ dëngoo tasaaroo munaasabaat yi di xew xew-xew yi ndax bàyyi nañ xel mbokk yi xew-xew yi xew ci yoonu murid ñaata la ndax li sëriñ bi waxoon ne nañu góorlu ci liggéey te buñ amee bañ ko yàq ndax ñu ngi koy appliquer ci suñu munaasabaat yi ñaata munaasaba ci at mi bu ñu ko doon recensé la murid yi am la bu njëkkoon yemoon na ci rek kilifa gu mag bu mu jógee ñu wutal la bis bi la ci fàttaliku lu am solo la waaye bu ñu demee ba nag ñëpp di kilifa ñëpp di am bis léegi sax yemutuñ ci nit jóge fi waaye da ngay créé bisu cant cant moom amut amul saw sa bu la neexee da nga jekk-jekk damay sant daal di woote joxe nit ñi woo leen nee nag bis bi la am ku ci ñëwut banaa la ba kañ yooyu bokk yi jàpp naa ne yu mat a wax la bu fekkoon nag am na ñu koy nos tegu ci loxo ku war a woote bis danañ ko xam ku wër sa woote danañ ko xam am na ñoo xam ne wallahi dañoo war a am bis waaye nag ak su it yi tey soxla na organiser aka soxla ku ko nos ba rôle bi war a jouer mu di ko ñaata jàkk la ñuy tabax ñaata juma mu rafet lool waaye ndax law war a ne ci doon daara aw awalan mañ ci ndax jàkk bu ñu ci wax mbokk yi daara la ilimaan joo xam ne bu fekkee ne maîtrise wut lañuy war a def ci jàkk ji ndax dana jàkk nos loolu baaxoon na ecole yi noonu parce que li tax mu wax loolu mooy gis nga liy xew ci yeneen i barab lii raam ci ñag bi la jëm si da ngay dem barab ñu jékki-jékki fekk fa jàkk ñu siy julli ba mu yàgg ñu xëy xëy ne la tëj nañ jàkk ji ndax lan ñu fu doon xëccoo ko ngaayoo ñii ne lii lañu war ñii duñu wax lii lu mat a wax taxaw la maanaam li baaxoon mooy li li doon am baaxu am fii mooy ku fi tabax jàkk dangay ngay dem laaj ndigal kilifa yi jox la ndigal ñëw tegal la xeer su boobaa danañ xam fii ngay def jàkk jar na ko wala jaru ko soo noppee ñu jox la imam yoo xam ne yoon wee ko yar yoon wee ko formé l'islam ji muy woote teg ko ci kanam nit ñi muy jiite nit ñi bu loolu amul benn waaye day ñëw am alalam tabax jàkkaam xalaat yu ko neex la fay tàbbal ndax nag war nañu àgg ci ñu ne dëkk sàngam sëñ ba tëj na jàkk ja ndax dañ fa doon wax nangam ndax rafet na ci deru yoon wi li koy li ciy musli nag mooy fexe balaa jàkkaa am ñu xool ba xam war naa am wala de mais bu dul loolu yàgg-yàgg mën nañoo xëy gis jàkk joxe dañ nañ ko tëj te loolu nag joxum gu mbokk yi lay doon su boobaa bi ci des it bu yàggee man école yi wuute yi daara ju nekk rek kenn ku ne sam si daara wut sa programme bi la neex di jàngale xam nga mën haj lu am solo la Sëriñ Tuubaa ñi mu defar maam Cerno ñun ñi mën haj leen defaree ndax nag buñ bàyyee mën haj boobu kare yeneen teg fi di ci former ay njaboot ñii yorlee ñii yorlee kenn ku ne jëggaani kenn buñ màggee ñu dajee ci ëtt bi luy xew tojantey bopp ndax nag war nañoo toog bay àgg ci loola taxaddi bu rëy la mbokk yi kullu naa masula am beneen bi ci des ci taxaddi yi yooyu ci tënk mën nañu wax ne mooy yi ci biir yoon bi xëy na koroni tay dana gën a yaatu waaye yooyu doy na ci tudd bu dee ci bitt yoon wi nag ñaar laa ci tudd man walla ñett benn bi média pour ñun taxaddi bu rëy la dafa mel ne dañoo soxlu liñ naan dafa mel ne dañ leen rayal seen kaaw yoon wi dafa mel ne foofu la toll xaw ma lu tax waaye daal am na ñoo xam ne bëgg dañoo bëgg ñu échec mbokk yi média yi fi teew nañ ma jégal xëy na ñoom bokkuñ waaye daal li ñuy dégg bis yàlla sàkk ñuy commenté yoo xam ne seen yoon nekku ci bëgg a yee fitna la te waxoon nañ ne yoon bi alayhi salaam waxoon nañ ne al fitnatu naayma laana allahu man ay qazaha fitnaa ngi nelaw de yàlla rëbb na ku ko yee am na ñoo xam ne nag seenum xëy ak seen gont ci yee fitna la di wax koo xam ne bu joxoñoon ne sàkk lañ ci moom pexe keroog doo fanaan biig du du njàmbaar ak taxawur la xaru la te xaru dëgërul mbokk yi léegi nag taxaddi bu rëy la boo xam ne taxaw nañ ci biir réew mi ak ci bitim réew bis bu yàlla sàkk ñu dégg ñu naan yoonu murit nangam booy dem ci internet bi da ngay ruus màggal bi bu jubee lii gis ñu koy bind naan am na lu ñuy organiser ak ak Sénégal dëkk bu ñuy wax Touba am nañ ndoxum sam-sam am nañ ti dañuy tawaaf ba bu yàgg almajd yaakaar naa du ñàkk ci bokk ñu ko seetaan def nañ benn reportage bu ñu génnee télévision almajd xam nga lu ñu wax ay yéefar lañ génne suñu kilifa ne mooy hada huwa kaahinuhum alxaali al wallahi alazim boo duggee ci site yi da jombi am na bu ñuy wax seen web boo koy liir da jooy am na ci loo xam ne ab talib mënu ko lii du continuer wax ju ñaaw fu mu gën a ñaawee ñu ngi koy wax lu ñu leen def lu ñu leen def kon taxaddi bu rëy bi ñu gisoon kanam ñoo xam ne dafa mel ne bëgguñu jëm kanam waaye nag zaxful mubaarak la damay defaloo l'islam ba mu jógee ba tey loolu moo ko doon avancé danaa ko faral di wax yoonu murid wii dafa mel ne li ko jig mooy yooyu saa bu la rek mu xaw a taxaw waaye bu ta song yi dalee attaque dal taalibe bi gën a am pas-pas loolu it lu am solo la waaye nag na xam ne taxaddi la bu ko defee loolu moo ñu dimbali ñu xam ban taxawaay lañ war a am ak waaw ñi nga xam ne nag dañuy taxaw pour màbbu la ndax yow da war a ñu leen dooleel di leen jox seen alal sa alal di leen taxawu ci bari na ci ñoo xam ne ci ñooñu buñ jàqee ci yow dañuy ñëw kon loolu war na taxaw média moom fii ci réew mi ak bitim réew ni ñu soxloo yoonu murid lu ma tax la bu fekkee nag bennoo gi bari na ñoo xam li yàgg wax mu rëb gii day kii waay kiris lu lu ne junne rek nga def ah, affaire bi dafa dafa gémman waaye xamoon nañu dana jóg ana lu jóg ba fi Serigne Touba jógee lañ ko woon wax yoon wi bu fi Serigne Touba jógee mu jeex mu jógee fi Cheikh Moussa ñëw mu gën a jëm kanam ñu ne ah nañu bàyyi ci kanam tuuti ba ci Cheikh Mamadou leen baara te insha allahu kanam lay gën a jëm bàyyi boo ñu wax lu ñuy wax waaye nag ñun nañ xam ne am nañu noonu kon parce que loolu nag mooy aqalu si lañu war a jàpp xam nu ñuy jëflante ak ñoom beneen bi ci des nag am na yeneen force yoo xam ne nag li ñu bëgg ñun ñoom moom lañu bëgg c'est normal ñu xëccoo ñu xëccoo ak ñun ci misaal nguur amul fenn ci àdduna nguur gu bëgg genn doole ju toll na yoonu mu murit yi moom genn nguur gu soxla bu ndax nguur li mu bëgg benn siyaasa la état am mooy farriq tasu bu bëggee yilif nit ñi fexeel bañ tasaaroo kenn ku ne nga neexal ko ci roq jox ko ci pet bu làngee nga tahajjud ko ndax amul ku ne ci ginnaaw <coughs> waaye mbooloo mu toll nii am benn baat boo xam ne su ne hum ñëpp jóg benn nguur soxlawu ko moo tax it yaay xam noo jëflante ñoom waaye bu jàpp mukk ne parce que c'est xaritoog yow du seen intérêt amuñ intérêt ci loolu te nag borom xel lañ borom xel du def loo xam ne intérêt nekku ci ñeneen gis que am na ci ñoo xam ne it ñi ci des kuréel yeeg parti politique yeeg jam tajamuwaat yeeg xarakaat yi ñoo xam ne li ëpp ci li ngeen di gis ci internet ñoo koy def ñu bind ci jazira di wax màggal tubaa ak aj la kooku ak naar ba ko bind ñëw Sénégal xamul li fi xew benn noon bu ne fii moo leen ko bind am waaye leen ko ñu nasru ko di ca wax nag commenté yi lu neex te lu yàgg la xam ne jamono ay mbokk yi boo xam ne ker lañ nekk dañoo jot benn kii boo xam ne dañ ñene wax ne daal ñii du ñuy jullit léegi Égypte lañ ko yóbbu jamiatul Azhar ne leen daal gëstu leen ñii bu fekkee ne dañoo xamul ñu gindi leen bu fekkee ne ñoo ko tey nag ñu weer leen ñu dajale Sénégal yi fa nekk far mbokk yu dëkk Touba newoon ci ci lañ leen bind loon téere bu am solo ñoom Serigne Cheikh Nab Gourou ci lañ war ak yeneen i mbokk tënkal leen murid yàlla la ca lañ door a defuloo xam nga lu waraloon lool benn journal lañ gis benn waaye firi ca wa xajjatan li man bi dox wa xujjatan ala muxaalifin gada firee ko nu ko neex ne sëriñ bi nee na ku ñëw Tuubaa añ nga mag loolu ci suñ ci suñ biir la ku de xamut yoon yi moo firee loolu ba tey jii am na ci ñun ñoo xam loolu la ñu firee loolu ba yéen firiwul loolu mbokk yi ba bu yàggut gis naa benn gëstu boo xam ne waaja da caa boole loolu nee na yoonu murit bi ñu aj mag ndax ñoom nee nañ am nañ genn kaaba gu ne Tuubaa mbokk yi buñ génne woon ñi aj màkk par at ci murit yi lu ci def depuis Serigne Mohamadou Serigne Serigne Mohamadou Fadilek maam Serigne Gaawaan ak Serigne Bakki Bousso ak léegi ñaata jullit murid ñu aju Makka xalif si ñaata nit la ma sayal paraat ci délégation yóbbu yóbbu Makka buñ ne duñu aj Makka ndax dañoo am beneen beneen beneen kaaba ñoom te la cam yéeme mooy ka ko doon def seet Tuubaa la ñëw di gëstu jàpp naa ne fii lañ ko waxee ne ko suñ kaabaa ngi nii jàpp naa loolu moom fii ci ñun lañ ko ko waxee ndax nag bàyyi ñoo xam ne nii dañuy wër léeg-léeg gis leen ci penku jumaa yi ab touriste bu ñëwee xamul dara ñu boole ko waaje mu koy xamul dëkk bi bu ko yóbboo ci aynu rahmat yi du ko wax cosaan la ak lam doon waaye da ko naan mooy sam-sam sum sam-sam mu jeex yooyu mat naa taxaw mbokk yi beneen bi ci mujj ci taxadiyaat ci ci ci taxadiyaat yi ñett yi ma wax mooy li ñuy tudde mondialisation moom nag du du murid gi dong la waaye islam ci boppam la tahdid maanaam défi bu ne ci kanam l'islam la waa sowu jant dañoo bëgg a soppi dund gi mu doon seen dund ñoom te xam ngeen seen dund jikko nekku ci diine nekku ci te dañoo bëgg a cuub nit ñi nañuy dundee ni ñuy dunde ñoom te gis nga am nañ ci doole xeex nañu ba kenn ku ne sa biir nekk fa leen lay fekk rajo télévision cinéma waaye léegi internet nga xam ne liy xew ci saasa nga ko yëg taxaddi bu rëy la bu njëkkoon Serigne Touba dafa yóbbu woon jabaru ci àll suuf soo xam ne yàlla rek ko moom kenn musu ko moom mu sanj ko digal maam Thierno mu ñëw fii gor fi ñeent fukki kilomètre yi indi fi njaboot goo xam ne leneen du leen gis lu dul ñoom ñu raxas leen duy leen bañ fees bàyyi leen nañu wër réew fu ñu dem dañuy soppee waaye kenn dootu leen soppe léegi fii nag ndax mën nañ ndax amate nga barab bu wéet boo xam ne boo fa dugalee sa doom du gis leneen lu li nga bëgg lépp donc te muy toog ci biir néegam di xox di yëg li xew ci àdduna lépp te it la muy gis la ci ëpp dara ci lu baax kooku ku yàlla musulul boo watu doon kon takk ak lax su dana jot bu baax ñu xam ne nag défi bu rëy di gën a rëy mooy mondialisation boobu nga xam ne fexe nañ ba bëgg a soppi lépp nit nit booy wax waxal seeni wax booy làkk lakkal seenu làkk booy sol solal seenu cëb ba sax booy lekk sa lekkal seenu ñam bari na ñun ñu ñuy jàmbat di ko di ko di ko xul nii ñoo ko teg suñu bopp ceeb mii ñuy bëgg a rey suñu bopp ndaw ku ndaa yeeg mbuso bi di ci di ci bu gaañ seen bopp kañ la kañ la Sénégal xam ceeb mbokk yi kañ ci histoire Sénégal bu yàgg waaye jàpp nañ ne kenn mënu ko ñàkk am na ñoo xam ne boo leen waxoon tey ceeb moom dañ ko fi jëlee ñu ne la bay mu ñu gën réew loolu lépp tubaab bee dugal day fexe ba nga di ko soxla waaw sax saa su nekk bu lay fajal soxla si nag daxa ci ay bëgg-bëgg moom itam moo tax xam ne taxaddi bu rëy jàpp na ne mooy bi gën a rëy man fi ne nii ndax li ngay xëy di ko tabax su ngoonee benn film mën na ko yàq xoola booy dox ci dëkk bi dëkk yii ñu xamoon nga xam ne ni mu ñoŋee ci nga gis benn waay boo xam ne day sumi tubéy ji ba mu xaaj kab bi nga xam ne d'accord naa teengaane bañ koy wax ngir aw naaj waaye lii fekk naaj ci ginnaaw lañ koy féetale danañ wan nit ñi ne leen seeni tànk dafa sutante loolu ngay gis seenu doxin bu ko doom fi waaye ci doxin mi day mel dafa sutante parce que gis nañ benn film wala gis nañ benn waay benn acteur boo xam ne noonu lay doxee ñu faan ko naw ko te mënoon a roy ku mel ni maam Cerno Birahim jàmbaar ju tëwoon adduna ñeent fukki kilomètres ku ko mën a toj fekk fi gaynde fekk fi lu ne nga def ko ay dëkk ba nit ñi di ko dëkk di ci jariñ am nga ko roy waaye gisuñ ñooña loolu ci taxaddi mondialisation bi la bu rëy rëy la bale ne cor cor lu mu jàmbat fi ne nii loolu ma ko waral suñu njaboot di ko sol mënatoo ci dara parce que ci ñooñu lañ ko jële te ñooñu lañu lañu xool defi yaa yu rëy rëy yu màgg màgg yoo xam ne li muy wax man jàpp naa ne du kenn moom lañ naan mooy responsable bi waaye ñëpp ñëpp ñooy responsable yi kenn ku ne am na loo war kilifa gi surga ci bi ci biir kër xale bu ndaw bi kenn ku nekk am na responsabilité boo ci am boo xam ne boo ko doxee insha allahu taala def yëpp dañ ko jàll ci jàmm ndax mag ñi yu raw yii lañ amoon te jàlloon nañ léegi nag pour mu waajaxa loolu pour jàmmaarloog def yi lan moo war lan moo ñu war sama xalaat lay joxe ba ci njëkk mooy war nañoo jàngal ndaw ñi nos njàngum yoon wi bañ ko dafa daar yoo xam ne am sëñ Abdourahman muy am pas-pasam bàyyi léppam rek toog samp daara mu jàngale waaye yoon wi ami daara yoo xam ne ña fa nekk moo leen fay teg lañ soxla lépp mu gàddu leen ko santu leen leneen lu dul jàngale comme ni ko Sëriñ Tuubaa samp dafa woon sëñ Abdourahman loolu ba mu ko yóbboo daal alimul xabir am na ñu mu tegoon ñu war a bàyyi di indi lu njaboot daal liggéey mooy na jàngal njaboot gi fu doomu yoon wi soxlaa nag ñu indi dugal ko ku toll ci jàng rek ñu indi dugal ko loolu dafa jot yoon wi di continuer di ko am ndax loolu mooy jariñ lan mooy tax risaala bi yoon wi yoroon nga mën koo tënk ndaw li lu lu mu fa jàng lu mu gàtt gàtt nga mën koo sol ci xel mi bu jógee fu mu dem xam ko saa ko ne woon yoon wi nga bokk yoon lan mën la ko leeral saa boo ko laajee mën la ko leeral bu dul loolu dañuy làmbatu rek yoon kon. nizaam boo xam ne day jàngale mais day xam day tënku ci ma di yoon wi ak ay sulukiyaatam ak xasa ay si yoon wi am waaye nag doon njàngale moo xam ni day ubbiku buñ koy mal rek jàng arab jàng yenn téere yi ñun danaa koy faral di wax jànguñ xam-xam ay téere la ñuy jàng suñ système ay téere la ki day tàmbali jàng tasawudu saxaar jàng al jawharu nafis hmm? léeg sax mu boole jàng laxdari tasawudu subaan téere yi di wax ci benn mawdu fekk yeneen téere nga xaar noonu nga koy toppee ba booy àgg ci muxtasar sam fu kër war a ci yow fànn yu bari yu dul jeex des yoo war a xam nga daal sam teg sa ëllëg nag ne am kàng fóore nga xam-xam bu moom ndoxayam dañuy wax ne bu tuutee tilim day gaaw a tilim te buñ ko nosoon nag bi jàng xam-xam mën nañu jàng lépp ci bu gàtt waaye bari na ci yoo xam ne yow sëñ xalil bi muy jàng xam naa lim jàng faraydu salaa du ko mun ko wàññi téere bi mu dugg jàng na ko ndax mënu ko woon jàng beneen mu leer nga dem jàng leneen waxtu xat bi nga mën ko exploiter ci leneen yooyu mat a taxaw la kon système mu njàng moo xam ne yoon wee koy moom man gis naa ne moo jiitu ci taxaddi bi ñu soxla nga xam ne xale boo ci noppee day doon koo xam ne ku complet la xam diine xam yoon wi ba noppi nag nangu cee yëngu waaye wut ay muassasaat nag yoo xam ne dañ ciy former ay nit parce que ñun bokk na ci liñ gën a soxla lii mu wax sànq yoonu wi fépp la nekk doole ji mu am ci économie ak social tax na foo dem ñu la koy laaj est-ce que nag jotutoon moom ay cadre yoo xam ne ci langue yépp fu mu taxaw lu way soxla ci yoon ñu mën la ko leeral ba ci jumaa jee ñu seet benn waay boo xam ne day xëy rek di wut dépasse bu ab benn waay ñëwee doon gan mu wër moom barab yi di ko expliquer na mu dégg na mu dégg yoon est-ce que warutoon nag barab bu fa nekk boo xam ne ku dikk fa ngay jaar ñu leeral la ànd ak li ñu nga bool làkk boo mën a làkk ñu bool làkk koy làkk kër sëñ Tuubaa yi nekk barab bu ne ñu teg fa koo xam ne loolu mooy doon liggéeyam nga xam ne liggéey bépp mooy taalibe yaag ñeneen ñi fa ñëw soxla yoon wi ku dikk loo soxla mu leeral la ko sëriñ Tuubaa loolu dafa seexam yii day kenn ku nekk fa mas a nekk ku dikk ci ñoom ngay jànge yoon wi moo tax ñi leen xamoon ak góoruñ ci sëriñ bi ndax li sëriñ bi defoon ci ñoom ña ngi ko doon def ci ñoom ma gis ne loolu war naa mën a nekk mu assisaat yuy former ay cadre yoo xam ne seen liggéey mooy tasaare yoon wi ak xamle ko am nañ moyens yi jàpp naa ne am nañ moyens jàpp naa bi ki des waroon nañu am ay centre culturel bu yoo xam ne ku soxla dara ci yoonu tey boo fa demoo doo taxaw waaye ba suñ jamono yi tey jii léeg nga soxla genn xasida boo ko doon wër dañ naa la diw sàngam barab sàng amoon na ko ndax jotu mbokk yi loolu lépp tey nekk ci benn fit masalan li Sëriñ Tuubaa taalif bayit woo ci soxla sax boo ki liggéey benn baat mu jox la ko nangam yoon yam ko tudd est-ce que jotutoon est-ce jotutoon gan bu ñëwati li ñu lay njëkk def mooy jaarale foofa bala nga dugg dëkk bi nga xam dëkk bépp loo ci gis nga xam la ko war lool jumaa ji ñu xam la cosaanam lu tax sëñ bi tabax ak nu ñu ko tabaxee nga xam njàmbaar ak fit wu rëy yu ko tabax wax la ay nu raxmati yan circonstance la ko sëriñ bi bënn lu woon ba tax nit ñi am ci yaakaar ba nag ni ak yeneen ni ci def yëpp bu ñu dëkkee fu mel Daaru Muxti wax la borom dër liñ fi dajoon nga xam ne boo noppee yow da ngay da ngay taakkut ci liñ la wax rek moom ngay war di ko naa lu mën a nekk la laaj na rek yitte taxawaay jàpp naan loolu lu mën a am la bi ci des mooy yoon wi daa soxra ku ko leeral ak eggale jàngale sëriñ bi maanaam fi ne am na mbokk muy wax ne bari na lu ñu tumal yoon wi ku fexe woon ba mbindum sëriñ bi ñu bind ko ci mbind mi naar yi mën a xam ak ñeneen ñi seen làkk tekki ko ca fexe ba jox leen ko noppi doy na sëriñ tu mën naa lay boppam lim bind koo ko mën a jox bu ko lislaam ñoree bu ko jàngee du jarate nga ne ko mooy diw am na ay mbokk yoo xam ne nañ seeni i gëstu ay tubaab lañ de nee nañ seeni i gëstu yi leen jox mooy nee nañ daal ñoom Serigne Touba miñ xam ci mbind gisuñ ko ci murid yi ci réew mi raw la mbokk yi te ñooy gis mbind Serigne Touba seen bopp kan mooy Serigne Touba lan la bëggoon lan la doon wut dëgg-dëgg ñu xool ne gis fi niwuñ ci loolu yàlla bu ñu wax dëgg nag waaye lu doy war la kon fexewoon ba am nag jumtuwaay yu mel noonu jëfandikoo mboolem moyen yi ñuy fekk li ñuy jàmbar ñun ci média bi ñu ngi song ndax jotutoon murid gi am loolu lépp am ay journaux yoo xam ne fu leen waay attaqué bu subaa nga rëccu ko am télévision yoo xam ne li yoon du saare di ko liggéey ñu di ko wane xoolal murid gi li muy liggéey ñaata ñaata kamil alxuraan la yoonu murid di génne par at benn rajo bu ko mas a taxaw te bu fi kenn faatoo ci choléra ñuy bëgg a rey nit mbokk yi ñaata kamil at mu jot daara yi xel koom sëriñ sëriñ sëriñ xel ñaata dong lañ fa taxaw ñu bind kamil dafa ay xasida yu ñuy soow taalif ay téere yu nit ñuy jàng benn média du ko wax est-ce que daal loolu daa bokk ci li jëmee kanam réew mbokk yi ci la bokk jàpp na ne su baax nag su su yoon wi amoon rajo boppam ak télévision boppam su ko ko kenn waxalut mu di ko waxal boppam tasaare ko mu ne fan ku bëgg gis ku bañ gis loolu jàpp naa ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la te mën naa ne kii nag maanaam jàpp naa ne doole yoon wi xajut ci télévision xajut ci rajo maanaam internet ay site xëy na site yi bari na waaye li ma ci seetlu mooy nu suwut ñaar ñett ñooy góorgóorlu créé seen site waaye amuñ ay mooy doy mais yoon wi moo war am site boo xam ne lim laaj ci financement lépp da cee nekk lu xarit bi soxla bu ko xëyee wax ñu nas naslu ko ci liggéey ci xasida yépp ñu sol ko ci ku soxlaati dara ci Serigne Touba man ngaa bañ a boucher fa nga nekk lépp nga xam loolu moo gën mbokk yi xam ngeen yoon wi ay nit yaanu nañ ko yóbbu ko fu ne kenn ci ñun xamul lañ fa yóbbu fii ba Martinique ay nit yóbbu nañ fa yoonu murid ba tey kenn gëstuwut na lan lañu wax ñooñu ne leen mooy yoonu murid ndax ay jànk tubaab ba ci ëpp buñ xamee dara ci arab te nag lu looy mën a wax diine moom ku déggut arab mënu koo jekku diine ngir nga jekk ko da ngay dégg arab du làkku arab de làkku diine la man loolu lay dégg Sëriñ Tuubaa dafa mel ni mu ngi doon joxoñ nit ñi ak déggoon wolof ay wolof dong la doon waxal waaye mësta mësta bind kenn leetar wolof amul benn wasiyaam bu nit taxaw naan lii Sëriñ Tuubaa wolof la ko bind kon doon na wan nit ñi ne leen jàng leen arab ngir ngeen dégg diine mag ñi seenu njàmbaar àggoon na ci dañu imposé woon colonialiste yi ñu wut ab mu tarjim mag ñëpp lettre yi arab la ñu bind tubaab bi di wut mu tarjim bu dikkee tekki ko bu tubaab bi waxee mu bindal ko ci arab tontu leen solo soosu lu am solo lu mat a tax lu mat a bàyyi xel te yoon yi mën na ko am nag suñ amoon tey jumtuwaay yooyu jàpp naa ne suñu soxla yëpp dana saafaraw waaye di organiser ay na dawaat parce que léeg-léeg benn xalaat jib ci yoon yi kenn ku nekk di jàpp ba jàpp man ngaa dajale cadre yooyu nga formé woon lépp lu l'islam soxal ñu man la caa wax la ci yoon wi indi bu dee ci économie bu dee ci culture bu dee ci sociale yoonu Serigne Touba wi indi woon na ci solution bu yàgg bu yàgg sànq li muy wax fii ci économie ñaari baat ci la ko Serigne Touba def ñëpp di liggéey kenn bañ yàq leneen lu ma doon noonu la ko defee kon amoon ay cadre yoo xam dañuy organiser ay colloque di leeral loolu am solo la waaye am ay imprimé yu moderne gis su suñ mbind yi xasida yi li ci ëpp demul fenn ndax mbind yi ñu def fii tey naar yu bari mënuñ ko jàng mbaa boog bi suuxoo ba lañ koy jàng bu leen naree la jël ñu wàcc ko nag ci mbind nas na sax mu leer mu ñëpp mën a jàng tasaare ko ci adduna ndax du am njariñ lool jàpp naa dana njariñ lool waaye ku ko defoon benn xëy buy tarjama mbooleem di yoon wi mbooleem si yoon wi xasaay si yoon wi am ñu tarjama ko ci làkk yu dund yépp tasaare ko ci àdduna su boobaa liggéey bu am solo la te jàpp naa ne kenn liggéeyalu Sëriñ Tuubaa lu gën a rëy loolu kenn liggéeyalu ko lu gën a rëy tasaareel ko njubam gi mu andi woon ak nag taxaw temm ci di tontu yooyu bari na yu jib mer ak fotoñ fotoñ ak wax lu ñaaw ak gàddu aw yat song ko ko wax du ko saafara benn waaye dana bindu téere wax ca lu ko neex dóor ku ba rey ko sax waaye moom waxam day jàll mbind day sax mbind mbind koy tontu mbokk yi ñi noonu yi bindee ci ñun di wax lu leen neex di firi yooyu lu leen neex jaadu woon na tey mbind mu nekk am koo tontu waaye néew na loolu tey nga gis mbind moo xam ne tey day radd ci yooyu te nag yu garaaw la boo demee ci ci ci gëstu yi études yi gaa def def liñ cee waxal yoon wi kenn ko mënu mel mënu toll am na ci ne ñoo ko tey du yoonu xam-xam yoonu yoonu lëndëm la sëriñ bi dafa dafa dafa dafa fekk nit ñi daa ñëw ci nit ñu ñuul yi xam ne jaamu ko ci xërëm lañ mu ñëw indi leen doo xam ne jaamu xërëm la gën a jege daanaka génnewu leen ci lañ nekkoon noonu la ñuy gaaral li ñu yoon bi ko defee ku ci njëkk jot daan ñi kon du ñuy du ñuy jullit jëru sox may gëstu seen biir ñaata nit ci ay gan ñoo dikk senegal am yéene ñëw Touba ñu fànq leen xanaa du ngeen fàtte mbokk mi fi ñëwoon gaa yi wan ko ne tubaa Touba séeru ren di baaxul cheikhul azhar def nañ ko ko fii mu agsi ne du lekk jën du lekk yàpp jën lay lekk dañ koo wax ne ko seenu ren di baaxut du ñu julli waaye daal ba mu ba mu ba mu gom konte ñam dajeel maanaam fàtte na ne ma waxoon ne du lekk yàpp yooyu mbokk yi yooyu yi nga gis man ko saafara waaye am na yooyu ndax nag jotul nag di bind di leeral lépp suba xëy bu taxaw ci loolu jàpp naa ne bokk na ci li gën a rëy loo xam ne war nañ ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa beneen bi ci des nos yoon wi nag yoon wi daal laajaat nos mbokk yi nii yëf yi mel nii ku ne toog fenn di wax kenn ku ne daal di bëgg kilifa boppam bu dara amee ñu jox ko micro am na jamono kenn ñi mu wutu jekki wax ci turu yoon wi sa waxi kenn léegi nag ba ñun nit wax xalaati boppam waaye nag di wax ci turu yoon yi moom yoon wi dafa am boroom am kilifa ci loolu la ñu war wax waaye baaxoon na nag ñu nos ko ba nga xam ne na ko sëriñ bi tëréwoon ci cosaan lépp mu séddale ko wut ñu jàngale alxuraan wut ñu jàngale xam-xam wut ñu yor toole yi wut ñu yor yar bi lépp mu mu mu kii ko ci góor ñi ci jigéen ñi jàpp naa ne jotoon na it nag ñu defaat ko séddale maham yi kenn ku nekk am masul kenn ku nekk la war ñu jox la ko école yi ñu sampal ko wutal ko mën a boo xam dañuy xam ne yoonu murid ku fi jàngi programme bii la boo ko seetloo programme bi mag ñi yoroon rek la ñu yoroon tàmbalee ci ak si muxtasar daal di jeexal waaw xam-xam yu bees yi sosu nag lii xew tey nga xam ne bi ñu fii day diine kese réew mi nekk ci loxoy suñuy noonu diine lañu jàngale woon waaye bi ñu yoree réew mi nag ndax duñ war a jàng adduna nag au lieu ñuy dénkaane réew mi wala ku ko soxla ñëw ci nun di ñu ngoro di ñu neexal bañ ànd ak yow boo faloo bu la loolu neex def est-ce que jotul nag ñu jëlal yoon wi ci suñu loxo suñu bopp est-ce que mbokk yi li ngay sant dafa jàppale nit hmm? boo sa mabaadi yi nga am xamu ko wala ba gëmu ko bu sa doom sa doom yi bopp ja yaroon jotoon ca loola dana mën a taxaw ci li nga bëgg a taxaw lépp kon ma gis na nag ne ubbi ko ci njàng mi jot na nos daara yi lim laaj ci xeeti xam-xam yépp yi àdduna soxla comme borom bi iqra la waxoon te waxutoon leen lépp la waxoon lu am njariñ lu ne ñu di ko jàng nag ci yoon wi waaye nag di ko delloo ci njàngale sëriñ bi mën nañu jàng am ay économiste yoo xam ne duñ doon xalaati ab tubaab bu nekk France wala Russie waaye économie boo xam ne ci xalaati sëriñ Tuubaa lañ koy lal mooy nangoo liggéey te bañ yàq ci lay lal loolu jaadu woon nañu am ko bu ko defee daara yooyu li li li li yoon wi soxla lépp ñu fexe ba am ko ci jàkka yi noonu jotoon na jàkka yi nosu am jiit bu sëriñ bi joxee ndigal ñëpp xutba ci loola bu ko defee risaala bi daal di àgg waaye jàkk ji nekk xutbakat léeg-léeg nga dajee ku tane léeg-léeg nga dajee koo xam ne nii macha allah benn xutba la yoroon ba déwén gisoon naa mbokk ne dafa mokkul ab xutba parce que dafa yàgg jullee ci jàkk ji mokkul xam nga loolu doy na waar daayira yi tey di jekki-jekki di xar ngir ay yëf ndax nag laa jut nos mu tege ci loxo ku fi sos si dayra kilifa yooyu taxawu la wax la kon du seen koy sosi ba bu ëllëgee ku bëgg a bàyyi wala ku bëgg a def leneen it doo mën a jàdd faw dayra bi moom dox ndax nekk alal yoon bi am na alal yoon yu sànku ndax dayra yëpp alal yoon wee waaye ndax su ay xëccooy nit ak seeni yëfi personnel taxee njariñul yoonu yoonu ñàkk loolu lépp ndax jar jar na jar na jarul kon mu nosu nag baaxoon na mbokk yi ne ci loxo bu ko defee ku amati dayra ñu ne laa demal ci ñenn diw sàngam wala mbooloo sàngam ñoo yor loolu kër sëriñ Tuubaa yi tasaaroo te muy xalaat bu am solo boo xam ne ci bitim réew fay dem gis nañ liggéey bu rëy ñu fay liggéeyal l'islam fu waaye tumuranke fii ci réew mi ngay benn waaye bu gëm naan man Tuubaa ku génn Sénégal dem kër sëriñ ñu dalal la teral la ngir sëriñ Tuubaa laaj na nos bon fu waay réere ci xam-xam looy réer ci yoon yi boo dikkee ñun ñu wax organiser ko bopp fu mu war a am mu di am foo xam ne day indi coow mbaa xëccoo ñu feex ba du fa am loolu gisoon naa ne baax na waaye laajoon na yoon wi am communication jokkoo fi ku ñu jokkoon ku soxla dara da ngay jël rek benn waay boo soxla rek neexal ko ne saa yi naa bëgg nga waxal ma nangam daal lay jiix nag ne la waxal ma ci nangam nangam nga wax ci turu yoon bi loolu mu bokk ndax laajatoon nag ñu am communication bu leer boo xam ne ku soxlaati dara ci yoon dañ naa la kaddu yoon wi diwa ko yor ñoom ñuy diisoo luy jënd door a génn lu am ci réew mi yoon wi war ca am mawqif ñoo naa koy jàllale keneen ku wax ñu xam ne waxi fi ci la jàpp naa ne jaadu woon na organisation laaj na ko relation am nañu relation ndax ñun dañuy beru fi ñun dong duñ jaxasoo kenn ñoo gën ñëpp sëriñ ñoo gën ñëpp dëkk ñoo gën ñëpp xasida àdduna yàlla bindiwu ko noonu nit ñi yàlla day la bind ngir ñuy jaxasoo dañuy jaxasoo suñuy xarit di jaxasoo suñuy noon jaxasoo yooyu war nañ ko organiser am ku yor relation yi gan bu fi dikk ñu man laa dalal xam loo indi léeg-léeg nga dégg ay nit ñëw ñu duti jullit di jaxasoo ñu ne war waruñu fay ñëw ñi ne war nañ fay ñëw mu coow lu jeex ana koy tontu yooyu yëpp baaxoon na jàpp naa ne yoon wi soxla na ko fi ne am kaddu kuy wax ci turam wala ñuy wax ci turam am relation yu ñu koy dox parce que am na it ñu a jaxasal mbokk yi am na ñu ne fii di jullit ni ñoom soxla ñu lool te amal ñu njariñ nag ndax am na wet goo xam ne ñu jëpp doole waaye ay nit ak leneen ñi ngi dox suñu diggante ak ñoom ndax nag bu lépp amoon tey relation yi ñu war a dox yëpp ñu di ko dox képp ku ñu war a ubbi ko ci ubbi ko ci sa kanam ba bu yàggut am na ñoo xam ne seen liggéey moo doonoon murid daal duñu julli boo dikkee dëkk bi li ñuy njëkk a làq mooy Tuubaa ndax buñ la nee duy jullit nga dikk fekk jumaa ji toll ne fekk maktaba bi ku la ko waxati boo lëgee nga pes du ngeen fàtte yaakaar naa Rafsanjani yi président Iran ci jamono OCI bi ñu njëkk organise Sénégal bi mu ñëwee Sénégal te bëgg a ñëw Touba gàllankoor yam ci amoon nga xam ne bi mu ñëw mujj moom doo nga ànd dans ce yi lu ñu wax ko ci parce que bëgguñu mu gis li ne Touba mbaa boog su mënta ñàkk su mënta ñàkk dañ lay protester boo dëkkee ñu wan la luñ la gis ak firi la ko boo dëggee jumaa ñu ne waaw jumaa ñu ne ko armel la fi lañ denc ko defee yow boo boo bu sa xam-xam soriwut nga daan naa cam kii ko nekk amul solo loolu lépp na jàpp naa ne ay relation yu ko dox jaadu woon na ñu am ko munaasabaay di jàpp naa ne jaadu woon na ñu am ñu koy taxaw ku war a màggal yi màggal ku war a wuy ji màggal di ko wuy waaye bu ñu defee nii nag waxtu jàpp naa ne ci kanam tuuti bis bu nekk ci yoon bisu màggal lay doon ndax nag loolu liggéey bi ñu santoon ñu ngi koy def de waaye bu fekkee dañuy dajale saa bu ñu liggéeyee dajale ñëpp berneel leen ko kon bu yoon wi soxlaa ñu war a tabax jumaa ju mel na ji Tuubaa wala ju Daaru Muxti wala ñu war a defaru raay comme niñ ko indee woon bu njëkkoon wala ñu war a sax ubbi ab baaraas suba ñuy jëlee xaalis yooyu yëpp nag ñu ngi suñ kanam yi ñu jàmbar yëpp ci ndox yi tubaay yi jaadu woon na mu di gàllu indi ab baras gas canal bi mu ñëw raay bi misaal la ci dañ ko soxlaa dañ koo gas mu ñëw ma jàpp nag ne kon nos yooyu ba naa munaasabaat yi mu tegu ci yoon di war a mel na mu war a mel waaye bañ ko def rek daje liñ liggéeyoon ci at mi wala ci weer yi jariñoo ko tasaare ko daane sëñ amul moom fexe yi ba nit ñi nag loolu mooy tax nit ñi xam yoon bi waaye mbokk yi dana ñaaw lool bu ñuy xam la yoon yi xam nga lu ñuy waxa ki niinal bool yi nooyal lal yi buñ demee ba Sëriñ Tuubaa loolu lañ koy xamle am menn mbokk mu àgg ci di wax ne sa bu Sëriñ Tuubaa daal jar na ndax coonaam ba ma war a sunu noflaay bi ku nekku da war a noppalu boo xamoon sa bopp mbooloo mi nga yor ñu ne la bu ëllëgee bu ñu demee a yow wallahi doo nelaw waaye ki jàpp nag ne yëf yi ay ak la dajaleel gaa yi jox di da nga Sëriñ Tuubaa liggéeyal na la Sëriñ Tuubaa dafa la doon wanu yoon yoon wii ngeen di jaar bu ngeen bëggee mucc ci la jaar la ceerno ceerno tëddutoon di nelaw dan da la def ba jóge fi mu si wàccum liggéey ñi mel ne moom ñëpp noonu lañ meloon kon loolu moo ko moo yoon wi waaye bu ñu taxawee di bàkku moo niinal boole yi te mës ta lekk ba suur moom moo nooyal lay te mësu tëdd ci lal yow fas nga yéene tëdd ci lal ak lekk bu suur dóor sa kol naan sëriñ bi mu morom ay taxadi yu suñu kanam ab julit lañ ko daan murit lañ ko daan xàmmee sawar cawarte gi mu mën a toll foo ne ko ëj mu jóg ba ci mag ñi ñu mujj a xam ñu ndaw ñi li ñu màggat màggat seen cawarte kàttan gi ñu am léegi nag ku ci am ñeent fukki at rek tàmbalee jàmbar ci tànk biir ak ay nopp ak lu ne parce que nag dañoo wàcc yoon wa bi ci des mooy nañ xam ne yoon wi bokk na ci li ko yàq rabt guñ ko bëgg a ci dara yoon yi buñ ko rabt ci barab fu ab murid nekk ab tuuba la war a doon buñ ko rabt ci ay yére amut yére du bàyyi laat du seen soin du jàllal xam nga lu mu doon yére jullit na nekk saatir laa yasif wala yashif loolu rek la soxla waaye saa buñ ko dëkkalee ni ab xaftaan la doon ñu yóbbu la ci mbedd New York yi ngay lëfër lëfër rek sa xaftaan nit ñi ne def la koo romb yàq yàq yàq ay marchandise am mu jàpp loolu rek la ngay jiñ leen daane yoonu ma ko sol la xam naa fii ñoo xam ne génn nañ ci mbootaay buñ bokkoon parce que dañ leen imposé nangam ngay sol te dañoo war a liggéey ngir jëriñ seen njaboot te gis nañu liggéey ba xaraamul so mbuuma nar leen koo xam ñi suñ mbuuma sànni kooku bu gëmoon ne yoon wi muy mbuum yi day wacc yoon wi yoon wi du mbubbu mbokk yi buñ ko solal mbubb nañ jox bu ko lislaam jox Sëriñ Tuubaa joxoon ko ko njabootu Sëriñ Tuubaa gi appliqué ko kenn ku ne am loo taamoo di ko sol waaye nag na mel ni lislaam soxla saatir laa yasif wala yasif du amutu xeetit nag nañ jàpp ne képp ku di nit mën ngaa doonu murit bu sa pas-pas sellee sa gëm yàlla dëggu sa lislaam rafet mën ngaa doonu murit nañ bàyyi it yéen di yem toog bu ñëw tuub ñu di ko naw tubaab yi gënuñ nit ñi yi gënuñ nit ñi laa wax te ñoo njëkk tuub ñun ñun murid yi njëkk jëbb nañ jàpp ne ku yàlla na rek gindi la ñu ñaaral ko njub mu sax ci waaye di ko réyal boo ko amee fu ne ko duuf sama taalibu tubaab bi wala homme politique nga am homme politique boo xam ne même moom ci boppam day naw naan sa taalibu bi nangam yombul taalibu bi dara jomb ko parce que mooy njub gi yàlla yam yenoon yonente yi loolu mbokk yi baax na baax na xam ko raw ci jamono yëpp rawatina suñu jamono yi coow yu bari kenn kon yor sa média di wax di duufal sa bopp kenn fi duuf muy Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak yi mu duufaloon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin in uridu illa lislaha ma stataatu wa ma tawfiqa illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu sëriñ Bassirou moom mi nga yàlla danoo booleeg moom Serigne Seexaat di boole noog moom kàddu gi nag Serigne dongo yépp ñu ngi doon ñaan nga jël ko balaa Serigne Amadou Badiyoo dem balaa dongo yee dem ndax liggéey bi lu ci waay doon yaa ko ci doonale ndax sëriñ see xaddi boo fa demee mu ne dem leen ca sëriñ Basiiru kon nag Mbàkke Balla kàddu gaa ngi dimbali dongo yi bisimilah. wa rahmatullahi wa yi fi teew maa ngi leen di nuyu dama xaw a soj nag moo tax di balu àq ñëpp di bal àq ñëpp di ñaan yàlla mu fekkaloonu déwén yu bare bari ñu jataay bi lépp lu ci njariñ nu bokk ak jullit yëpp lu bu baax a baax waxtaan wi li nga xam ne moom lañ ci jot a fekke muy lu am solo moo xam ne lu waree sa mën a dund la ci jamono yi ñu toll ndax doomu aadama du du mat mukk bis bu nekk jàng la war a doon jàng du wees waaye li ma gën a jàpp ci sëriñ bi waxtaan wi li nga wax fa bari na ci loo xam ne ay ay ay ay sikk la waaye saafara si mooy ñu xam ko ñu xam ko ndax benn misaal bi nga joxe ci li ñu daan aye yépp ci lu mel ne Serigne Cheikh Tidiane si waxoon na ko ba nuy gone dañu daan aaye ñu dem cinéma léegi cinéma yaa ngi ci biir néeg waaye lu lu lu antenne parabole bi bari bari ay chaîne bu dee téeméer bu dee junni boo xamee sa bopp xam li nga war a xam danga xam ban nga ciy tànn yem ca booba wala yem ca yooya da ca des doo ca am soxla soo xamulee nag di làmb di ci lëndam gi nag ci mbooy gi di dem lu gën a dëppoo bakkanu doomu aadama rek nga dajeeg moom yem ci loolu waaye su xam gi jiitoo nga xam li nga war a xam loo war a jëfe ak loo warte a jëfe defe naa ne loolu bu boobaa keneen yi ci des yépp ci luy gàllankoor yàlla mën na la cee musal kon safar soosu nga wax ci biir wax ji muy xamal njaboot gi loolu mooy li nga xam ne mooy bunt bi gën a gaawu ci wàll woowu ki xam ba noppi te jëfewut nag kooku diggam ak boroomam la digganteem ak boppam ngir ëllëg dana ci feeñ waaye xamlu gi xamle dafa jaadu dafa war ndax bu dul woon dara it fi mu nekk nii mooy ngànnaay li nga xam ne moo mën a tax a mucc ci yu baree bare kon kenn ku nekk war na koo def ci boppam li ma bëgg wax sa bopp mooy su ko ñëpp deful it nga def ko ci ñi nga xam ne am nga ci ñoom baat ndax lu bon bon nga mën a mucc dafa am ñu doon def benn waxtaan ci sëriñ Saalix di wax ay meloom ma jël téléphone dugg ci mën a leen baatin bi suñu yoon nekku ci li mu jëlee ci sëriñ Touba yëpp yi suñu yoon nekku ci waaye bu dee doomu aadama ji kese kese gis naa ne xam boppam bari na loo xam ne wane na ko xam sa bopp mooy tax doo dugg loo war a dugg xam sa bopp dina la may lu sa yoon nekkut doo ko doo ko xool waxuma laa di ko jege loolu nag xam sa bopp dafa bokk ci xam-xam yi gën waaye mënoo xam sa bopp te xamoo la nga war a xam moom rawatina xam-xamu diine ak ngëneel yi kooku mënul nekk moo tax xam léegi dafa jaadoo li nga wax lépp lépp mën na delluwaat ci biir loolu bu dee ñi nga xam ne dañuy làmboo nag te lu mës sa taxaw lu nekk ay omada musta ñàkk omada musta ñàkk lu mos sa taxaw rek mbooloo mu ànd bu nekk am na lu ne ca biir te bokku ca te yàlla rek moo ko mën a xam ba ba muy génn bay feeñ mu ñu door koo xam waaye doomu aadama duñ ko musu mus mutta ñàkk waaye la ca bokkul wax waxtu wu nekk di day génn boo gisee sëriñ bi di wax tey li ñu fàttaliku nii tukki bi nii tey am na fu muy fu muy wax lay in garranii man garrahu dan xaasiron wa ma garrani man qaadani bi takarrumi su fekkee ne waay ji njortam da koo wor ba tax mu di ma iñaan loolu lépp ci bunt boobu la dugg ba tax man loolee sax mu wàllaale ma ci ba ma defee ne waay ji fi ma defoon ne sama waay la du sama waay fekk na yàlla moom du ma wor ndax waxtu wu ne moo may womat jëme ci jëm ci teraanga te teraanga jooju du fa jóge mukk kon ñooñu ñàkku fi ñi fi te wax nga ci lu am solo ñun ku dikk rek dañ lay daal di jox wàccukaay boo xam ne mooy wàccukaayu sëriñ bi di wàccukaayu doomi sëriñ bi di wàccukaayu njaboot léegi tey kooku mën naa jël fii lu doon ay portable fi saa si léegi nit ki say boo mu doon mu am muy muy wàllu say boo muy nit ko nuñ ko mën a tuddee ci tag jikko yu baax waaye koo xamul xamoo ko waaw boo ko xamee nag jox ko ak xam dara nekku ci soo ko xamee itam muy ko ñu wormaal te wormaaloo ko loolu itam boobu leneen la waaye koo gis rek teg ko noo xam ne jàpp nga ne déet ko kumpa loolu wóorut fii ñu nekk nii bu ñu mayewul am na ñoo xam ne buñ fi jógee dara dina fi manqué xaw ma am na fi xaw ma amul waaye lu war a mën a nekk la ndax kenn ku am na ñoo xam ne la leen di yóbbu du loolu kon ci biir mbooloo mi lu nekk ngi waaye rek tubaab ba ñëw na ne ma bëgg sëñ bi dafa def nii dafa watu lii dafa def la mu kum ko defal bu doon dëgg ci moom itam gëm ko nga xam ne lu muy dund la itam kum ko defal boppam la ko defal kon lu ci jar damoo lu ci jar yëkkati nu ànd kay di mbooloom sëriñ bi nu dundal yoon sëriñ bi dem nag ba xam waaye su yëgee ne moom sax lii mu nekk yow réyal réyal nga ko wala won nga ko loo xam ne jàppul woon moom ne am na daraja ji toll noonu kooku mën na koo taxabe wala mu def leneen wala mu def leneen kon nañu xam jàngalee sëriñ bi te jàngalee sëriñ bi mënoo koo xam ci lu dul ñu def la mu waxoon bi muy dem dafa wax ne warlu naa taarifal leen téere yoo xam ne lépp a ngi ci biir ndegam warloo na ko def na ko nag ndax danañ def suñu warteef noonu foofu la mbir mi nekk te silmaxa su jiite aw yoon dara jarul danoo jóge fii di dem ci màggalub sëñ koso gànnaaw am ku ni won yoon wi fu mu nu woon rek nuy wëndeelu di wëndeelu ba ba yàgg lool guddee lool doo a am kenn ku xam ne xamul yàllaa ko ko wax loo xamul ci biir oto bi mu ne mbaa da koy wanew yoon te xamu ko bu ne nii la mel ma ne ko yoon ku yoon nii rek la mel kon jaadu na bu fekkee ne borom daarul moxti Sëriñ Tuubaa daf koo joxoon digalul na nga xamle ñi nga xam ne bëgg nañoo xam lu te nangoo dégg xam nga waaye daf da ko sartoon ne nangoo ñu bëgg ñu ko bëgg am na koo xam ñoo xam ne dañuy dañuy tiit wala ñu ragal wala ñu forcé leen ci rek waaye nit ki daf fay bëgg xam warteefam xam ne nag faridatum jooju xam ne moom nga juddoon léegi ci ci li sëriñ bi wax nga xam ne farata la ci góor di farata ci jigéen da ngay def ne farata mooy lan nag kenn ku nekk ci noonu day dem ci boutique ba seet ñaata mètre moo la jot nga jënd ko ñawlu ko am na ñoo xam ne boo bu ñu weccantee buubu am na ci ko xam ne bu génnee ñu jàpp ko dof ndax dinañ sutante bu mopp kenn ku ne li nga xam ne moo cay sa wàll muy sa fardolan yi bi muy li nga xam ne moom nga war a dund nga jël ko def ko ci sa bopp def ko ci ñi nga ñi nga jiite ba tax ne li nga fi wax lépp lépp ci jëm ci wàllu ba ci li nga wax ne sax mondialisation sikk yi dafa bari boo demee sapon yaa ngi wax ceeb bi ñuy wax fii léegi Sappo dañoo dem ba am ci ceeb loo xam ne ëpp na leen ñoom waaye commerce mondial def leen obligé ñuy jënd ceebum ñeneen bu ñu ko jëndee ba noppi liggéeyaat ko leneen di ko def jurgeeg yeneen ak yeneen ndax mondialisation moo tax te ñoom am nañ lu doy sëkk gën fopp lañ leen di obligé ñuy jënd ko noonu nag ci culture yeeg yépp noonu la mel dana la dugal loo xam doo ko sañ a bañ waaye nag na fekk nga xam sa bopp xam li nga xam ne mooy li la war sa digganteeg sa borom mi nga xam ne moo la bind ci diini ji nga nekk tarixa bi nga nekk sa borom dëkkandoo bi nga dëkkal doomu aadama ji nga nekkal loolu mooy mën a dimbale ci ci li nga xam ne mooy défi yi nga tudd fii léegi jàpp naa ne lépp daal na dellu ci xamlu ak xam xamle ci sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bassirou liggéey bii nga xam ni lépp loo séer mu di ci dox ci ndigal lañu ko teg jox nañu sëriñ Modou Mbacke kàddu gi mbooleem ñi doon liggéey liggéey bi ak conférencier bi ak sëriñ Basiiru ak ki ko doon liggéeyloo muy sëriñ Cheikh Khady ak ki nga xam ne mooy sëriñ Touba ci yow ñu di ko wax sëriñ Baara moom Cheikh Mat Fadel ak bokk yi fi ñëw ñépp jox nañ ko Serigne Modou mu amee leen ak cant te war leen koo jébbal Serigne Modou Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang imam ñu jox kàddu gi Serigne Bassirou mu ni Serigne Mohamadou Lamine Baara mu ni dafa wax ni nee na màggalu Daaru Muxti nee na nun ñépp a ko bokk nee na jullit yépp a ko bokk murit yépp a ko bokk kon day ñëwal boppam rawatina cër bi ci sëriñ Fàllilu am nee na incha allah alhaaji baara seex ma bamba sëriñ Basiru nee na day xëysil boppam dibéer nee na loo sëriñ Basiru nee loolu nag am na leneen lu muy tekki neena sëriñ bi wax na léegi ci waxam nee na mbirum sëriñ Tuubaa moom lépp kanam rek lay jëm nee na amul tànk gannaaw lépp ca kanam rek lay jëm euh, nee na foofu mu xool ba tax mu wax ni sëriñ Fàllilu moo joxe woon bés bi ba tax mu wax ni nee na la mu bokk ak ñépp ci bés bi di dolliwaat loolu da cee dolliwaat loolu nee na loola kat daa am leneen lu mu juraat nee na moom mi njëkk a doon xalifa ci sëti Serigne Touba yoon def na nee na yoon def na lépp loo xam ne sos nee na lépp loo xam ne sos na ko fi day nee na loola kat day doon luy wéy lu lu mu ruusalit nee na kat xalifa sëriñ Baara lu mu ruusalit danañ ko fa romb jàll. nee na loolee kat sëriñ Basiru nee na danañ ko fa romb jàll. nee na kon nag lii day tàmbali boo xam ni. day wane dajale ay bokk. na kat day wane dajale ay bokk. di wane ne. di wane ne. dañoo war a ànd. ñëpp dañoo war a nee na moo tax ñu def loolu. nee na sëriñ Basiru nee na na ko ñëpp teeru te teral ko. nee na loolu yi kat mooy ndigal li sëriñ Seex di wax nee na te ñépp maasa ci ànd ak yar ak teggin nee na ci dibeer ji ci suba gi nee na incha allah sëriñ Basiiru say bokk ñëw na fi liñ fi def sa ginnaaw sëriñ Maodo Touré ñëw na fi euh, kon lépp lu ñu fi def war nañ la ko wax kon ñu bàyyi leen ak sëriñ Moodu Mbàkke mu àggale liggéey bi li ñu war a wax bokk yépp ku fi teew ak ku fi teewul mi ngi ci moom bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa man ixtada bi adim ila yawmi din eh, mbokk jullit yi fi teew yépp ci turu mbooloo mi nga xam ne ñan lañ ci famille borom Darou Mouhty dañoo sàkk woon ne boole seen kàddu jox ma ko ne euh, taxawal nañ bis bi ngir terale ko mbokki jullit yi ginnaaw bi nga xam ne wax nañ ne am nañ ndigal loo xam ne euh, mu ngi jóge ci seen Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Faty Mbacké mbooloo moom ñu ngi wax ne ñu ngi sant bu baax sëriñ Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne mooy moo fi nekkal borom Darou Moukhty ndax taxaw na ci taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu kawe seen jot la kon ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne moom la yéene ci liggéeyal borom Darou Moukhty ak l'islam ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ko ko euh, gannaaw loolu itam ñu ngi sant kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci jotaay bi te jëmmal ko Euh, ka jiitu di sëriñ Basiiru Mbacke Abdul Xudus yore kàddu sëriñ Cheikh Xadim Mbacke ka tege di sëriñ Koso Gànnaar Mbacke ki ci tegewaat di mbokk mu tedd moo xam ne mu ngi jóge Touba di Cheikh Ahmadou yu Mbacke kon mbooloo mi ñi nga xam la ne kilifa yu tedd yooyu ñu ngi leen di jagleel ak ngërëm ak cant seen teewaay bu rafet bu ñu teew euh, gannaaw loolu nag mbooloo mi ñoom it ngi jël ak cant di ko sant mbokk mu tedd mii nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Abdourahman kon mbokk yi fi teew yépp xam nañ ne li ñu séntu woon ci kilifa gu tedd gi lépp am nañ ko ndax bi euh, magal gi jubsee lañ jokkoo moom ñaan ko mu defal na conférence bi biñ ko waxee mu may ñu ci ak jàpp jàppandal lool Euh, def ci lu kawe suñ njort kon mbokk yi xam nañ ne sëñ Mbàkke Abdourahmane lañ doon séntu ci moom ci ak leeral ci yoonu murit ak gàllankoor yi ak naka lañ koy safara euh, mbokk jullit yépp dégg nañ ko te danañ ci jariñu kon lañu soxla woon ci moom am nañ ko kon mbooloo mi ñi nga xam ne ñu ngi sant sëriñ Mbàkke Abdourahmane bu baax di ko ñaanal ci daraje yi sunu borom subhaanahu wa li muy liggéey ci lislaam ak ci yoonu murit sunu borom kàttanal ko may ko wér gi yaram ak gudd fan ba li mu bëgg liggéey ci murit yi ak lislaam lépp sunu borom defal ko ko ba tey mbooloo mi it ñu ngi sant képp koo xam ne teew nga fi am na mbokk yoo xam ne ñu ngi jógee ba Fass Touré ñooñu itam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax sëñ du Touré ak ñi mu àndal ñëpp délégation ñu àndal gannaaw loolu nag mboolem mbokk yi nga xam ne yéene woon nañu teew te ñooñu itam mbooloo mi ñi nga xam ne ñu ngi leen di sant bu baax ndax xam nañ ne am nañ amoon nañ yéen teew waaye teewuñu kon dafa mel ne ñenn ci famille bi ñoo taxawal lii ngir teewaaleel si ñi nga xam ne suñu borom tax euh, euh, seen seenub teewaay euh, suñu borom dogalu ko kon ñooñu ñi ngi wax ne ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax. gannaaw loolu itam ñi ngi jagleel ak cant ñi nga xam ne ñooy waa daayiratu islaahu daarin islaahu islaahu daarin ndax ñooñu gis nañ ne liggéey bi li ngeen fi gis lépp. ci ñoom ci seen loxo ci la amee kon ñoom tam ñu ngi leen di jagleel ak cant bu baax a baax a baax mbooloo mi tam ñi ngi wax ne mboolem rajo yi nga xam ne ñëw nañ fi duñu bàyyi duñu tudd kenn ku fi ñëw gis nañ la xam nañ la te tasaare lu baax ak tasaare yoonu Sëriñ Tuubaa ak moo li fenn ñooñu itam mbooloo mi ñi ngi wax ne ñu ngi leen sant bu baax te di gërëm kon daal ci gàttal mbooloo ñi nga xam ne képp koo xam ne teew nga fi daal wala yéen nga fee teew te suñu borom dugal nga teew fi ñu ngi lay sant bu baax te di gërëm kon ñi nga xam ne ne lii daal mooy kàddu yi nga xam ne euh, doon nañ ko jot li di sant mbokk yi fi teew yépp di ko doon ko jagleel doomi jullit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñëpp kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn yàlla ñu suñu borom teewalewaat fi ay déwén yu bari te ànd ak wér gi yaram gannaaw loolu nag mënuñu ñàkk bañ a sant mbokk mi bu baax a baax muy sëñ Mbàkke Abdourahmane liñ doon séntu ci moom lépp am nañ ko ndax bi ñuy sëñ Mbàkke Abdourahmane koy def rek mbokk yu bari dañoo commencé dañoo tàmbalee téléphoné di di sant di di wax ne lañ doon séntu bu bu accès moom dañ ko am kon loolu lañ doon lañ doon jort ci moom gis nañ kon ñoo ngi koy ñaan lu baax suñu mooy ko gudd fan ak wér-gu-yaram yéene ji nga xam ne am na ko ci lislaam ak yoonu murit suñu borom ko ko ndax ñëpp xam nañ ne am yéene la ci lislaam ndax jàngalekat bu mag la lim xam mm, suñu borom dogal na nangu na koo xam lewaat kon ñoo ngi koy sant bu baax di gërëm di ko ñaanal yàlla guddul fan te wéral ak yaram di sant mboolem mbokk yi fi teew yëpp jërëgéen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh